demee ci téere tawraata bu Muusaa wala zabuur bu Daawud wala injil bu Isaa wala suufi Ibrahim inna haza la fi suufi Ibrahim Muusaa kon lii ñëw nii ci ñun fii inna haza naka lii di saar yi nga xam ne dafa dagg-dagg naka noonu la fi suufil ula téere yi jëkkoon wàccoon na ca téere yonte Yàlla Muusaa yi wàccoon na ca ñoom dana leen doon jaaxal waaye ndek ay junju yàlla la woon ay liyaaru yàlla la woon ñoom seen jamono tollu ñoon fu ko xamee am na ci yoon ti yàlla Muusa ak ay bërëb yoo xam ne ci téere ti yàlla euh, Muusa la ñu ngi ci wàcce am la xalama hudu am la xalama hudu ndek am la xalama hudu moo doon allahu muhammadu ah, waaye ni ko yàlla roofalante xeli doomi aadama kese du ko mën a jëli am la xalama hudu allahu benn alif la ak ñaari laam ak benn hasaqiir muhammad benn miim la ak benn aadem dellu ak beneen miim ak daal boo seetee am laxala mahudu mi ngi doon allahu muhammadu mi ngi doon téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett waaye boo seetee muhammadu juróom ñeen fukk la ak ñaar allahu juróom benn fukk la ak juróom benn juróom benn fukk ak juróom benn nag boo ko booleeg juróom ñeen fukk ak ñaar mu jox la téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett mu doon allahu muhammadu boo demee ci iyyaka na'budu iyyaka na'budu yi téeméer la ak juróom fukk ak juróom ñett iyyaka uluhiyya la na'budu ubudiyya la kon allahu mooy uluhiyya ba muhammadu mooy mooy ubudiyya ba kon saar bi tamit dafa tàmbalee lu mel noonu la moo tax ñu ne bismillah rahmaani taaha am nañu tàmbalee tax am nañu taaha bismillaahi rahmaani rahiim bismillaahi maa ngi sukkandiku ci doole yàlla bismillaahi yàlla rek mooy yàlla ku dul yàlla du yàlla bismillaahi yàlla bu sampee kenn du sempi waaye yàlla bu sempee kenn du sampati bismillaahi yàlla mooy njëlbeen bu amul tàmbali ca cay yàlla mooy aji mujjug goo xam jeertel amul jeextal bi dappet rahmaani yàlla mooy dooley biti rahim yàlla mooy dooley biir rahmaani yàlla mooy baa mooy zahir rahim yàlla mooy baatin rahmaani yàlla mooy sharia rahim yàlla mooy haqiqa hmm? rahmaani teraangay addina ku ko am ak ku la ko jox ak nu ngeen ko joxante ak fu ngeen ko jëlee ki ko moom yàlla la rahim teraangay yowmal qiyaamati ki ko yor te koy jemp jempal kenn la mooy yàlla yàlla nañ ci yàlla jemp jempal kon am na ñu jàng taaha bu fekkee dañu ne taaha dafay doon tur yonent bi sallallahu alayhi eey yow yonent bi ah ndax bokk na ci ay turam Muhammad Bashir Muhammad Nazir Muhammad Mustafa Murtada Mujtaba Muntaqa Hadi Mukhtar Mahdi lii lépp ay turam la sallallahu alayhi wasallam nee nañ taaha tam ci turam la bokk comme boo ko xaccee boo ne taaha mooy eey yow yonante bi sallallahu alayhi wasallam am na ñoo xam ne dañu ne tax tax nag quraanan arabiyan arab yi dañoo bëri te arab yi ni ñu bëree yëpp ay bani xasr ay bani tay himyar mayin ah saba ñii ñëpp ay arab lañu arab bu nekk la mu doon wax alquran dafa ànd alquran bàyyil benn làkk ci biir lakk yaaram yi comme tax mooy tegal sa tànk bi yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa doon julli di julli di julli di def ay naafila ba tànkam yi di néewi tànk yi dana néewi mu daal di coosal bi néewi daal di teg bi nga xam ne oyof na bu bii demee benn noppalu mu yëkkati bi nga xam ne moo nekkul ci suuf teg bi noppalu xam nga li métti na woon soxna Aïcha daal na ko ey yow sang bi ndax du yow la yàlla wàcceel aaya boobale inna fatahna laka fatan mubinan yàlla nee na ubbil na la bunt yi dootul tëjeeti mukk yow doo def li bon yàlla jéggal na la sa zahir jéggal na la sa baatin yàlla du la topp ci dara waa xanaa munoo wàññi coono gi ngay dab ci jaamu yàlla mu ne ko afala akunu abdan shakuran ndax man duma nekk jaam buy sant boromam yàlla defal ne ma teraanga rek ma topp bànneex boobale di nelaw rek di xandoor di naan di mandi ah di lekk di regg rek déedéet foog ma sant yàlla yàlla ne ko Muhammad sa tànk bi cu teg ko kon ci suuf moo tax am na ñu jàngee tax tax joggil tax yow yonante bi yow yonante bi de alquraanam dikk gi mu dikk dikkul ngir fitnaal la waaye dafa dikk ngir nga mën a nga ngir nga mën a waaw liggéey liggéeyal yàlla liggéey goo xam ne dafay dëppog sa yaram bi ta jogil tax ay yow taaha ay yonante boo bindee tax fukk la ak ñeent taabi bi juróom-ñeent la xaa juróom la juróom-ñeent ak juróom boo ko boolee mooy fukk ak ñeent mooy tolloog waxaabu waxaabu yàlla mooy mayaakoon may gi mu may yonante bi musu ko may kenn te dootu may keneen ah waaye boo ko bindee it taaha taax bete mooy doon jawaadu yàlla mooy tabe ki am bay joxe ki ko jox mooy yàlla kon tabe gi yàlla gi yëpp Muhammad sallallahu alayhi wasallam la ko jox ku ko am ci Muhammad nga ko jëlee kon taaha yow ku yàlla may ki ah boo ko yéegale ci waxaabu waaye taaha yow ku tabe ki boo ko yéegale ci jawaadu kon taaha kon tax yow ki yàlla may mayam yu màgg yi wala tax yow ki yàlla may taweem yu màgg yi taaha eyow muhammad maa anzal naa wàccewuñu aleyka fas ca kaw wàccewuñu alxuraan ngi li tashqal ngir nga jaar ci texe di wala nga sonn bedootoo talate ak nite déedéet al diina lim bëgg mooy nanga nga liggéeyal àddina liggéeyal àllaxira bul jàng ndeyjoor rek waaye bul jàng càmmoñ dong imal li dunyaaka kaanakata isha abada wa amal li axirata kaanakata mutu xada na nga liggéeyal àddina ba mu mel ni da ngay des bii ba faw waaye na nga liggéeyal àllaxira ba mu mel ni boo paree da ngay dee moo ta alquran ngi dikkul ngi andi la ay coono maa anzalna wàcceewuñu aleyka fas fas ñeel la wàcceewuñu alquran bi sa kaw li tashqa ngi nga jaar ca texe de déedéet illaa ndara taskiratan muy fàttale ko waaye alquran dafa dikk doon soññ waaye dafa dikk doon jajj waaye li ma ñeel jëmm joo xam ne yaxsha dana mu ragal yàlla yàlla nañ ci yàlla boole ñuy ragal yàlla alquran gi tanzilan lu ñu wàccee la mi man bawoo ci buur ba nga xam ne xalaqa mooy ki bind al arda suuf si samawaatil ula yàlla nag dafa bokkoon ci aadam buy wax asamaan lay jiital soog a teg suuf waaye fii nag mu jiital suuf soog a teg asamaan waaye tëralinu wax la tasqa yaxsha ula istawa sara ah naka wadduha wala lii saa sajaa maa waddaaka rabbuka maa xalaa walal aaxiratu xayrun laka minal uulaa wa maa xalaaka yàlla dagg kaaba ngir alxuraan mën a doon misaal waaye wax la maa xalaaka wa maa xalaa rek la yàlla wax lii ay baatin la ci waxinu yàlla tanzilan muy lu ñu wàcce ak wàcce mi man ba woo buur ba nga xam ne xalaqa moo bind asamaawaat al arda suuf si wal samaawaat ak asamaani al uulaa bu njëkk bi bu ñaareel ba ci juróom ñaareel ba gën a kawe arrahman yàlla day istawa jéng na nguuram alal arsu ci kaw arash istawa bi ah dawul na yàlla dafa toog ci kaw arash de yàlla ëpp na arash déedéet yàlla bi mooy yàlla jéng na ay ndigalam jéng na ay teram ci arash nguur gu nekk dafay am dalil dalil bu yàlla ci nguuram mooy arash zil arshil majid fa'alun lima yurid hmm? istawa bi dafa mel ni istawla comme nga ne kilifay réew mi toog na ci kaw réew mi doowul na dinañoo sëggal suñuy baat mu toog suñu kaw waaye ay ndigalam moo jaar suñu kaw qad istawa bisru alal iraq min xayri sayfin wa damin mihraq kon mi ngi noonu la arrahman yàlla day istawa jéng na doole nguuram alal arsh ci kaw arsh lahu aji nekk la ñeel yàlla maa fi samawati li ci asamaani juróom ñaar waaye wa maa fil ardi ak li ci suuf si wa maa baynahuma ak li ci seen diggante jant yi weer yi biddiw ngelaw yi niir yi wa maa taxta saraa ak la nekk ca ron bàq ba fa nga xam ne suuf gënu ko suufe ba fu kaw gënu ta kawe lépp lu borom bi la wa taala wa in boo siiwale wa in tajar boo biralee wa in tajar boo feeñalee bil xawli ci kaddu fay noon na ko moom xam-xamam jiitu na ci lépp te day wey yi alamu di xam asira li nëbb wa axfa ak la ko gën a laqatu li nëbb yàlla xam na ko li laqatu yàlla xam na ko waaw melentaan bu ñuul kukku di dox ci guddi gu lëndëm këriis ci kaw doj gu ratax bandang yàlla mi ngi gis tànk ba ni deret di dawee ci biir yaramu yoo yàlla mi ngi koy dégg mi ngi koy gis allahu yàlla day mooy yàlla laa ilaha illa huwa laa nekkul laa musuta nekk laa du nekk mukk ilaha borom boo xam ne jaamu ko dana jur njëriñ ñàkk koo jaamu du jur lor lahu aji nekk la ñeel yàlla al asmaa'u turi melokaani al usna yu sell yàlla mooy rahim mooy rahmaan waaye mooy karim mooy halim yàlla mooy azim yàlla mooy hakim waaye mooy sami'u waaye mooy basiru waaye mooy xabiru kon yàlla dara wëcc ko kon mi yàlla mi ngi wax ci mbiru yonent yàlla Muusa ñi nga xam ne nag dañoo xamul alquran dañuy foog ne alquran waxtaane Muusa dong la yàlla jógal déedéet Muusa dafa jaar foo xam ne ko ay nit jaar ci bu ñu maree moo doon dóor xeer bi ndox ball ca fokki bët ak ñaar bañ nekkee ci àll ba di désert tàngoor bi sonnal leen yàlla wàccee niir seen kaw yéguñu woon tàngoor bi yàlla di wàccee ñam bu ñu togg asamaan ah di leen ko andil almanna wa salwa Muusa dem na ba dégg waxu yàlla Musa yàlla jox na ko fukki àlluwa balaa balaa taw tawraata mu wëlbate ko jox ko tawraata Musa jaaruwaayam dafa métti te gudd lool saa su yàlla di wax ak Seydina Muhammad mu di ko miisuloo mu jël dara ci Musa daal ko ko tegal buy wax ci tawhid mu jël tawhidu Musa tegal ko buy wax ci tukki bu métti mu jël ci tukki Musa ndax ba muy daw di dem Madiana jëlul ndox jëlul lekk ci àll rek la daw ah ba muy del si xamul woon ne moom yonent lay doon. ci àll googu jabaram wusin mu gis safara na safara sele maa ngi cay dem du jomb ma am ko ma may safara ma tàngal ndox sama jabar sangu ak liir bi wala ma fekk ci safara sa ku xam yooni misra mu daal ma ko won ma dem foofale moo tax bu yàlla di tudd xisay Muusa ci alquran bari na lool waaye fu mu wax Muhammad rek lu tolloog dund Muusa mu waat ko ngir mu giifloo Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam lii la waaye du benn anam gi de tajaanus la kon na ngeen ko déggee noonu la yàlla mi ngi wax ci mbir yonte yàlla Musa waxal ataaka ndax dikkeewu la hadisu Musa waxtaanu yonte yàlla Musa ba Musa dawee dem dëkk bu ñu tuddee Madiana te kër yonte yàlla nekk na fukki at mi ngi sàmmal Seydina Suaybu fukki at mi ngi ci àll bi di sàmmal ak li métti na yonte yàlla Suaybu daal di ko may doomam te mooy Safura muy jabaram ba ñuy delsi nag Musa mi ngi ànd ak coggal yoo xam ne coggal yoo bari lool mu bañ bu yaa bu jaare ci yoon gu mag gi ah alkaate firawna yi daal di ko gis jël alalam yóbbul ko mu daal di jaar ci ñàll gi far mu réer yoon bi ci bés boobu nag jabaram fekk mi ngi ëmb mu matu rek daal di wasin ci àll googale waa ah, ko wasin nag dafay soxla ndox mu tàng Musaa daal di geestu rek gis benn montagne safara di tàkk ci kaw te dafa bokkoon ci aaday mag ñi ko am alal bu baree bëri dafay taal safara ci kaw ay montagne pour bu ko ay nit gisee ñëw foofale mu defal leen xéewal ngir ay ay taggam daal di yaatu lool ñu di ko tagg lool ba Muusaa gisee loolu mu ne ah léeg day safara la bu ma fa demee danaa am safara bu ma tàngalee sama jabar bi ndox danaa fa fekk nit it ku may woon yoon ba danaa jaar ci àll bi ba yegg te na ay nitam duñ ma gis moo te Muusaa ndeke ba mu demee la muy gis du safara waaye lu kaawteefu la mu ngi fekk safara sa mi ngi génn ci benn garab sa reen yaa ngi tàkk dart garab baa ngi tàkk banqas yaa ngi tàkk cat yaa ngi tàkk xob yaa ngi tàkk tóor tóoree ak meññent yi ngay tàkk te lakkul ah lépp mu ngi tàkk te fenn ci lakkul amul saxat amul tàngoor mi ngi sedd guy Musaa xam ne safara si ma xamoon ak safara si du benn kon lii du safara moo tax yàlla mi ngi koy nett is fàttalekul raa ba gisee ba gisee moom Musaa fa qaala ci la waxee li ahli ay nitam um ku suu sax inni naka man dey aanastu seen naa naaran safara la alliya amaat naa la alliya du jomb dey aatiku ma dikke leen min haa ci safara soosale bi xabasin aw gilint aw ajid wala ma fekk ala naar ci safara sa xudan ah, ku ma ko dana moo mën a gindi ku ma mën a teg ci yoon xudan ah, koo xam ne ah, jub jub la may jubal bu ci yoon mu mën a yegg ba du ma am benn coono waaye na fala ma ataha ba mu dikkee safara soosale nuu di yàlla wooyeef ko yaa Muusa ey yow Muusa ini man de ana man mi rabbuka man may sa boroom ah, yàlla yàlla gi ngay dégg de man la man maay zil mulki wal malakut man maay zil izzati wal jabarut man maay ki fi jëkk man maay ki fi mujj xëy na jëkkuma kenn du ma fi mujj de man maa ki bind maa ki bind lu dul yow it ah, ah faxla na nga summi na alayka sa ñaari dàll ah déedéet du ñaari dàll de keroog maa ngi déglu ci rajo bi benn sëriñ mi ngi firi ah, ci benn télévision bu nekk Arabie saoudite ñu ko tuddee Iqra ah aba ah, yénd waaye day mi koy waxee nee na dàll ba dàll mbaam dàll ba deru mbaam la woon moo tax yàlla ne ko summi sa ñaari dàll yi mu ne teggin la ko yàlla doon jàngal ah déedéet ah déedéet mais alayka bii déedéet du ñaari dàll de làkk arab dafa jegante jegante goo xam ne jegante gu dem dayoo la seetal boo ne sabt mooy bésu samedi boo ne sibt mooy dàll karbet boo ne subt mooy naaf seetal ni ñu jegante boo ne salaam mooy jàmm boo ne silaam mooy doj boo ne sulaam mooy ay poli baaraan loxo buy bul di génnee ndox xam nga lii nag bu fekkee sa njàng soriwul ci làkk naar waaw nga ràññeet la ko du yomb dafa mel ni ci olof nga ne dënn lii dënn lañ koy tuddee ci kaw biir asamaan si dënn na hmm? waa ji nee na ko dënn di ko xool fay fay sant la fay biram naka sama mbokk bi waaw fay waaye safara ji fay na bor bi fay nañ ko jigéen bi doon sëy fay na lii ci làkk bu nekk la am boo demee ci bambara boo ne sira sira mooy pon sira mooy doom bu jigéen bu taaw taaw bu jigéen sira mooy yoon loolu gi nañu lii waaye boo demee ci séeréer boo ne moon mooy bukki boo ne moon mooy biteel boo demee ci français boo ne pain pain dina firi mburu ah pain du mooy mburu waaye boo ne pain de change mooy doom yi buy léegi pain rek la anglais tamit noonu rek boo ne book mooy livre boo ne book mooy téye téyel ma benn place teg euh, euh, book book one place for for me téyel ma benn place te book rek la B W gis nga yëpp benn rek la boo ne miis ci anglais miis dana tekk jigéen miis dana tekk rëcc na ma maa ngi doon topp otoraay waaye miis na ma rëcc na ma waaye boo ne miis ne miis miis jigéen lay tekk mooy mademoiselle làkk bu nekk am na xeet yi moo tax ba ma déggee mu ne na aleeka sa ñaari dàll yi deru mbaam la woon moo tax yàlla na summi ñaari dàll yi waaw Musaa summi dàllam ana lan lay jëriñ yàlla te dañuy sol dàll dañu koy jullee dàll sang du mooy xuffa dàll sang dañ koy jullee man maa ngi ko njëkk gi ci Serigne Bassirou Mbacké yàlla yàlla yërëm ko taas ci barkeem benn tàkkusaan fii la ko julli ci dëkk bi booba jàkk bi néegu ñax la maa ngi gis keroog sëriñ bi moo ko liqaamal mu daal di ñu jiite yàlla na yàlla fay yàlla na ko yàlla fay ci tàkkusaan boobale kon dàll nañ ko jullee kon na alayka bii du ñaari dàll yi ñu xam de na alayka mooy na nga bàyyi siwaa ak xayru dul ak kudul lépp bàyyi ko nga gis yàlla rek yow Musa bàyyi ludul ak kudul kudul yàlla dul yàlla bàyyi ko yaa ngi foo xam ne kenn ne ku dul yàlla kon na alayka bii du dàll de waaye moom ki ko wax yàlla na yàlla dimbale ko yaa bi fala tollu di wax kon yàlla nee na Musa faxla an sumil na alayka sa ñaari sa ñaari dàll yi waa na ngeen ko wax noonu rek kom noonu lañ ko bindee fax la sumil na alayka kudul ak lu ludul innaka naka yow Musaa day bil waa yaa nga ca xurba al muqaddasi xurba ñu sellal te tuwaa mooy xurba ñu tuddee tuwaa xurba nga xam ne dara musu faa nekk bu dul yàlla mooy yàlla musu faa am jur sax musu faa fàdd morom juram Musaa daal di dégg wax googale ah wax boobu rëy na ci yàlla buy wax dowul ne nopp mooy dégg waaye yàlla bu wax bët dafay dégg làmmiñ dafay dégg bëñ dafay dégg siiñ dafay dégg butit yi mbaq yi kërandoom yi xurux yi ah yax yi yuq yi siddit yi lépp dafay bokk dégg rek Muusa yaramam bi mi ngi dégg waxu yàlla yàlla ne ko waanaa ey man yàlla tartu ko tànn naa la Muusa ci sa kaw nitu jamono lii dox tey ci kaw suuf ah yow laa ci tànn fastami na nga sàkkoo déglu li maa ñeel ja nga xam ne yu haa des na ko juux ci yow Musa inna nii naka man yàlla ana allahuma di yàlla inna ni naka man mi ana allahu seeta lii yàlla wax na ko yow man moom ki yegg ci yàlla ki xam yàlla lii yëpp yàlla mi ngi wax ñoom ci aaya bi inna ni naka man mi di addu ana man kott allahuma di yàlla laa ilaha illa ana laa nekkul mosta nekk te du nekk ilaha jaam boo xam ne jaamu ko dana jur njëriñ sang boo xam ne jaamu ko dana jur njëriñ ñàkk koo jaamu di du jur di jur lor amul illa ana abudu man yàlla fa abud nii nang ma jaamu topp ndigal bàyyi tere wa aqimi salaata na nga taxawal julli yow Musa waaye bul julli di patam de li zikra li zikra ngir fàttali ma man yàlla ngir fàttaleku ma bu fekkee yaa ngi julli te gënee jegeñ yàlla ah xamal na sa julli yàlla nangu ko yaa ngi julli yaa ngi mooy yàlla eh, xamal na sa julli yàlla nangu ko waaye booy julli ngay gën a jegeñ yàlla yàlla nangu na sa julli googale am na ñoo xam ne seen benn rakka addina attanu ko am na ñuy julli fukki rakka waaw fukki rakka yooyu macha allah dimension yi duñu benn na saa ata ah naka tukkik addina day aatiir na aji dikk la tukkik addina day lu dikk la nëbbam tuuteetee mu feeñ danga laq ba mu mujj a feeñ waaye danga feeñal ba mu mujj a laqatu rek lii la yàlla di waxee fi akaadu xaawaat naa uxfiha na bëgga daal di ko mujj a feeñal ah wallahi lii yëpp man yàlla maa ngi koy def di waajal bisu àllaxira li tujza ngir be fayeef kullu nafsin bakkan bu nekk bi ma ca la nga ne dana ko jëf kenn ku nekk la nga jëf danga ko fekk sa bàmmel yawmal qiyaamati walaa yasuddannaka bu mu la gàllankoor bu mu la padd anha walis la yàlla digle man koo xam ne laa yow na duggam biha ci loola le wataba koo xam ne topp na hawaahu ba neexu bakkanam bàyyi ko mu dem fatar daa dana torox dana yàqule yàlla di wax ak Musa lisaan Musa dem na bi tiit mi ngay patine mi ngay lox safaraa ngi nii ah, safaraa ngi ni di laal di génn ci eh, reen yi safaraa ngi ni diggéen ci peeru garab bi ci dart bi safaraa ngi ni diggéen ci banqaas yi safaraa ngi ni diggéen ci cat yi xob yaa ngi ni safaraa ngi ci tóor tóor baa ngi nii safara baa ngi ci ah meññent baa ngi ni safara baa ngi ci te moom gisul saxat te lakkul te gisul tàngoor ndeke du safara nuurul ilaahi la allah nuuru samadul ard masul nuur ka miskaatin fiha misbah al misbah fi zujaajatin azujaaja ka annaha duriyun ah kon mbir maa ngi ndeke leer yàlla la leer ak yàlla nag la sharqiya wala xarbiya leer yàlla day jolli rek ndeke la muy gis du safara waaye leer yàlla la yàlla di bëgg a defal Musa di wax ak moom ne ko yow boobu Musa mi ngi yor benn yat mu ne ko ma ma tilka bi yaminika ya Musa bant bii nga yore lan la ah Musa xelam tàmbalee dal ah yàlla de mi ngi waxtaan ak man wa ma tilka ana lan loolu ah ana lan loolu bi yaminika sa ndeyjoor yaa Musa ah <clears throat> Musa daal dina bëgg xaala mu ne munoon na waxe asaaya sama yat la waaye neexaayu waxu yàlla ga yàlla buy wax sa yaram yëpp mooy déggandoo sa dënn day dégg sa kawar dafay dégg sa biir dafay dégg sa awra dafay dégg say wee dafay dégg lépp lu ci sa yaram dafay dégg Musa kontaan munoon na tontu yàlla ne asaaya sama yat la waaye yéen jàng xam-xami balaara dafa ne hiya dafa andi njëkk a hiya mooy musnad daf ko wat dafa wutal wax ba laytaay soo a tey wax ba lii lépp ngir bànneexab la muy dégg ci yàlla ci la ne hiya xaala ci la waxe moom Musa mu ne hiya lii day asaaya sama yat la yàlla ne tekk yàlla waxatu Musa bëgg yàlla waxaat mu ne ko moonte yàlla yat gi day atawakkaw de mooy sukkandiku aliha ci yat bi mu may dox yàlla ne tekk yàlla waxatul Musa bëgg yàlla wax mu ne wa ahusu de mooy acca accal bihaa ci jur bi ci bihaa ci gi ala dama ciy bàccal sama jur yi xob yu ñu lekk dama leen ciy acc accalit ngir ñu jaar ci yoon yàlla tontul mu ne wali am naa fiha ci yet bi ma aari bu ay soxor uxra yeneen am naa ci yeneen aajo bugg rek yàlla laaj ko pour mu mun a baatu yàlla ndeke yàlla am na leneen ci yat gi bu dul lu Muusa wax Muusa ne na yat bi daf koy sukkandikoo ah Muusa yat gi def ci dàqe ay juram Musa yatam gi même buy def tànt def koy taxaw teg ca tànt ba yàlla na ko na déedéet Musa li nga wax yëpp dégg naa xaala ci la yàlla waxee alqiha sànnil yat bi ey yaa Musa sànnil yat gi fa alqaaha Musa daal dina yalax yat gi fa iza amtit fa iza ci saasi hiya moom yat googu hayyatun soppeeku daal di doon jaani ñàngoor tasaa di dox ah du xam ngeen jaani ñàngoor jaani ñàngoor tiitlu na fii nag maa ngi bëgg ngeen déglu dara am na benn góor bu ñu tuddee Salman Rushdie ah ngi doomi Inde la waaye dafa mujj a murtat dem ci yeneen diina bind benn téere ñu tuddee ko ayatu seytaane ay ayay seytaane mu siy diingat Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye xamul ne moom diingatul yonent bi la muy wax dafa foog ne dafay suufeel yonent bi waaye dafa dafay njëkk a feeñal darajaam hmm? dafa ne Muhammad comme jàngul dafa di fàtte yenn jamono mu ne ba mu sànnee yat ba dafa mel ni yeew yenn jamono mu ne yat ga ba mu ko sànnee dafa soppeeku mel ni jaanu ngoolool yenn jamono mu ne yat ga dafa mel ni ñàngoor comme Muhammad jàngul dafa di fàtte waaye déedéet yàlla dafay décrire place boobale dafa ne ba mu sànnee yat ba ba mu nekk jaan dafa ngand ni yeew ah ngir jaan yëpp yeew moo ci gën a ngand dafa gaaw ni ngoolool ngir jaan yëpp ngoolool moo ci gën a gaaw waaye dafa ñàng ni ñàngoor ngir jaan yëpp ñàngoor moo ci gën a ñàng ah la waxee moom nag xamu ko comme jàngul àllam dafa gàtt waaye seetal buuri Angleterre jox na ko benn médaille médaille goo xam ne ci réew moom moo gën a fort nee na kii jàmbaar la waaye xam nga ne def ko alak ku toll ni Élisabeth am lu toll ni juróom-ñett fukki at ne da ngay feetu say fan yow amoo koo neexal bu lu ko ŋàññi Seydina Muhammad lii tegtal la ne tubaab wallahi du bëgg ummatu Muhammad ba yowmal qiyaamati ku lay dóor tamit naan lii nànk-nànk dafa bëgg nga ànd ak moom rek walan tarda ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum saa su la tubaab tafee ci boppam wala yahud fekk bàyyi nga diinay Seydina Muhammad kon nañ leen bàyyi ñu def ak yàlla fa alqaha Musa daal di sànni yat ga fa izaa ci saasi hiya moom yat googale hayyatun daal di ñàng mel ne ñàngu tasaa di dox xaala yàlla daal ne Musa xuza jëlal yat bi wala taxaf ragal sa nu iduha xel si nañoo delloo yat gi siirataha ci melokaanam al ula melokaan gu njëkk ga Musa daal di jël yat gi rek ba mu ko jàppee mu dellu di yat nekkatul jaan ah ba mu jëlee yat ba rek ba mu jëlee jaam ba rek mu nekkaat yat ci loxoom yàlla ne ko bu kooku benn aaya la Musa dugalal sa loxo ci sa gafaka bi ba mu dugalee loxoom ci gafaka gi rek daal di ko génnee mu weex tàll moo te Musa nit ku ñuul la woon de hmm? nit ku ñuul dugal loxoom ci poosam génne ko mu mel ni yaramu tubaab lii moo lu yéeme waaye nit ku weex dugal loxoom ñu ne dafa tàkk mel ni làmp yàlla waxul mel ni lampe de baydaa rek la yàlla wax hm? am na benn téere bu ñu bind ci anglais hundred amazon fact about the negro téeméeri dëgg yoo xam ne nit ku ñuul lay jëmmal euh, tegtal yu wóor ñoo na fa ne Seydina Musa dafa ñuuloon hm? am na yahudi yoo xam ne dañoo ñuul am na ñu dee falasha ñu ngi nekkoon Éthiopie dañoo ñuul kon Musa nit ku ñuul la woon de dafa ñuuloon yonent yàlla Ismaila dafa ñuuloon ah Zulqarnayn al Maqdu Alexandre al Maqduni dafa ñuuloon Luqman al Hakim dafa ñuuloon kon ñuul lan moo ci nekk Xaadimu Rasul dafa ñuuloon Alhaji Malik dafa ñuuloon Cheikh al Islam dafa ñuuloon Cheikh Abdul Qadir Jilani xonqul woon de dafa tikkoon Cheikh Ahmad Tidiane Chérif xonqul woon dafa tikkoon ñu ngi dëkk fi Aïnou Madi ci Algérie boo demee ba léegi ci biir barbarie danga gis seen xonqaay day mel ni pël rek waaye duñu xonq ni arab kon ñu lay lan moo ci nekk ñu lay fierté la kon mbir maa ngi noonu la hmm? kon moom na tàpp yadaka sa loxo ilaa janaaxika jëm sa mbagg bi jëm sa ron loos gi jëm sa gafa gi taxaw ji dana génn baydaa di aji weex tàll min xayri suyin fekk du jàngoro fekk du lu lay lor aayatan lii aw tegtal la aayatan lii aw aaya la aw junj la aw baax la uxra beneen li nuriya nak ngir ka ngir ñu won la min ayatina suñuy aaya suñuy tegtal alkubra yu ngandi ah, yow Musa izhab demal ila firawna innahu naka moom na day taxa eh, bew na ba Musa na nak ay yow yàlla man sama làmmiñ dafa totom li may wax nit mënu koo dégg te firawna buur la borom doole la yow yàlla man sama ñaari tànk yi naan na wuyul ne ko yow yàlla nanga def sa ndimbal ci man xaala ci la waxee rabbi sama borom isra na ma defal sarxu sudur hm? sarxu sudur na nga génnee tiituwaay ci man na nga génnee ragalwaay ci man nanga nga génnee déngi-déngi ci man na nga génnee sikk sàkk ci man nanga nga feesal sama xol ak fit na fa def njàmbaar na fa def aw dëggu na fa def aw ñor hm? sarxu sudur mooy alam nasrah laka sadrak nag ma defal sarxu sudur rabbi yow sama boroom israeli nag ma nàmmal nag ma nammal nag ma leeralal sadri dënn sumate mooy sama xol waaye yassir li nag ma yombalal amri sama mbir waaxlul yow yàlla nanga nga ficci nanga tekki tekki uqdatan pas-pas bi nga xam ne min lisaani min sama làmmeñ hmm? yaf koo ba ñu mën a dégg xawli sama kàddu danaa nettali ana lan moo tax firaw na làmmeñam daal di doxta moon danaa ci ñëw léegi yow yàlla sama mag mi ngi foofale ku ma bokkal ndeeg baay moom waxam lu leer la dama bëgg nga defal ma ko muy sama jaraaf bu mu may jottalil fajal na nga def lii ñeel ma waziri nang ma defal waziran euh, aw aw jaraaf wala nang ma defal waziran aw ministre waziran nang ma defal euh, jëmm joo xam ne min ahli sama mbokk la te mooy Haaruna axi sama mbokk mi asdud may may dëgërlu bi ci moom asri sama laay euh, asdud waaw ma yeew ba mu ma yeew ngodd bi ca moom asri sama laxasaay wa ashriku ma bokkaaleeg moom fi amri soma mbir mi kay ngir nu sabyaka ñu mun laa ñu la bàkk kasiran lu bëree bëri lu kenn mun ñaar moo ko ko dàq yow yàlla defal ma loolu le wan naskuraka ñu mun laa tudd kasiran lu bëree bëri innaka naka naka yow yàlla de eh, kunta nekk nga basiran eh, daa ji gis di njàccaar bi ci ñun xaala ci la yàlla waxee xat dëgg-dëgg utiit joxeef na la suulaka sa laaj li nga doon laaj jox nañ la ko yaa Musa sa may naa la fit may naa la ak dëgër may naa la sa mbokk moomale muy Haaruna ah, muy kuy ànd ak yoo di jottali wala ka dëgg-dëgg daal man nan na tal nañu alika ci yow Musa maratan uxra beneen bi yoon is fàttalekul aw xay na bañ a juuxee ilaa ummika ah yàlla ngi ñëw na ci juddu Musa lii lépp nga ñu mën a wàkkeerlu jamonoy Muusa ba muy juddu xëramkat yi dañoo waroon Firawna Firawna bii turam dëgg-dëgg du Firawna de mi ngi tudd tuut anj xaamuun tuut waaye Égypte ku fa fallu rek ñu ngi lay tuddee Firawna mi ngi mel ni boo demee ci romain yi ku fa fallu rek ñu tuddee la Kaysar boo demee ci réew Iran ku fa fallu rek ñu tuddee ko Kisra ah boo ñëwee boo ñëwee fii ci ci Kajoor ku fa falu ñu ne la Dammel boo demee ci Waalo ku fa falu ñu ne la eh, Barak boo demee Fuuta ku fa falu ñu ne la Almaami boo demee Ndukumaan Ndukumaan fii ci kafrin ku fa falu ñu naan la Bëlëb kon lii la dañoo ne na nag nekk ko am dana am doom bu juddu si ah mooy daaneel sa nguur gi de sa alkane ci loxoom la nekk na di rey Firawna di rey ba rey fukki liir ak ba rey fukki junni liir ak ñaar waaye yàlla de yaay Musa ëmb na ah yaay Musa ëmb na xamuñ ne ëmb na am nañu ne biir kër Firawna sax la ëmbee waaye e, ëmbam ba kenn gisu ko daawul jafle daawul tufli xelam daawul teey ba mu demee ba wasin nag mu dem ba mu demee ba wasin nag fekk am na ñoo xam ne ay alkaati lañu ñoom ñoo doon doxal na ay mbiram ñuy dugg ci ko yow soxna si dégg nañ ne dangaa am doom ba mu bal mu ne awma doom bañ demee ba bëgg a doom ba moom soxna si fekk mi ngi togg def na diw ba mu saas mu daal di jël doom bi ci biir daal di ko tëj ñu ne ko walla jeex na dañ ko bëggoon a rey far njëkk na ko rey noppal nañu ba ñu demee ma ubbi cin ba mi ngi mel ni Muusa ci biir ndoxu galaas la nekk dara jotu ko kon ku yàlla garanti mu mucc nga kon nañ delloo ci yàlla ci la jëlee doom bi nag daal di dem ci benn ministre ne ko damaa bëgg nga daajal ma kees mu di ko daajal kees di ko daajal kees mooy Habib Najaar mu koy daajal kees mu ne ko nanga bàyyi benn bën bën mu ne ko bën bën bën pour lan mu ne ko pour mu nokkee ko mu ne ko da ngaa am doom mu tiit xamatul mu wax mu ne ko damaa am doom mu daaj ko daal ko ko jox ah waa ji nag ne dafay kalaama ji ci na ne ko gis naa ko am doom ndax ku wone doom bu góor rek dañ lay yéegal garaat jox la alal bu bëre bëre jox la ay façon mbaam ak ay géléem mu dem daal di ñaan audience na dama bëgg a waxal na benn mbir ba mu duggee rek ne ey yow ku makk yow Firawna rek yàlla daay téye làmmiñam mu daal di lu mu tàmbali naan li Firawna na génnee leen ko lu tax ngeen di bàyyi ñu mel ni ñu yegg si fii mu génn bi ci biti làmmiñ bi daal di bàyyiwaat mu ne monte day sama làmmiñ dara nekk ci dama rek waaye lii mooy wax Firawna lu ko ñor la bu ma ko waxee ñun ñëpp dinañ ci jaar baax la ñu bàyyi ko mu duggaat mu ñëw ne yow ko màgg ki yow ko baax ki man day dama rek yàlla tey làmmañ bi mu tàmbal di def ni Firawna daal dina génne leen ko ñu génne waat waa ji bi nag muy wax ci mbedd bi Firawna damaa gis benn jigéen bu am doom maa ko defal kees Firawna doom ja góor la mu di ko wax ndànk-ndànk ñu bàyyi ko mu dugg ba mu ne Firawna yow nit ku màgg ki yow ku baax ki man day dama defal kees kees ga ab defal naa ko ñaari bën bën dañ ciy dugal rek yàlla téewaat làmmañ bi firan daane gaa yi kii laal leen ko tuuti yu laal ko téye dóor ko ba addinam bëgg a yàqu ba mu demee dil siwaatu kii ci ñu njëkk a tuub ñu njëkk a gëm yonent yàlla Muusa ci la bokkoon lii war na doy kéemtaan yaayam nag mu daal di andi kees ba yaay bi dugal ko ci kees bi daale di ko sànni ci géej gi géej gi di ko yóbbu géej gi di ko yóbbu rakkam bu jigéen daal di ko topp te mooy Mariama du Mariama bi mi jur Isa de waaye beneen Mariama la seen tura daje waaw eh, kii baa ngi daw ndeke Firawna dafa jàddaloon géej gi mu jaar ci biir këram mu amoon benn doom boo xam ne du doom bu mu jur de Firawna amul doom doom boobu dañ dañ ko adopté woon mooy doom buñ ko dénkoon la doom bi defa dafa feebaroon bi am feebaru ràmm waaw ah, docteur yi ne ko sa sa jàngoro gi mënuñ ko faj waaye ñu jël balaa naaj bi di génn nanga dem nga sangu ci géej gi boo bëggee tëdd guddi na nga mujj a sangu dana wàññi dana wàññi xasan gi fi muy sangoo daal rek ci la kees bi ne pëlëb ci kawam mu ubbi kees gi mu fekk ca liir bam ko laalee rek yaram bi yëpp daal di wow ci saa si amatul jàngoro wallahi mu yóbbul ko Firawna Firawna xool ko ne kii jomb kiñ wax la de dama koy rey yow ni nga feebare nga laal ko sa yaram wow euh, du jom mooy kii soxnaam nag jullit la woon ah Asiyatu bintu Mazahim ah waaw kooku ne ko bu bàyyi ko yow yàlla nga naka ni ko waxee sa yàlla andi na la doom yow mosoo am doom kon lii euh, fierté la ci yow danga war a bëgg ah ci la bàyyi Musa foofale ndeke rakkam mi ngi ko doon seet ba mu duggee kër Firawna moom la yàlla di nettali fii ne is fàttalekul aw xay naa ba ñu juuxee ba ñu juuxee ba ñu mayee ba ñu yenkewelee euh, du malaka bu ñëw ci moom de waaye yenkewal la is fatlekul aw xay naa ba ñu yenkewelee ilaa ummi Musa jëm ci yaayu Musa maa la nga xam ne yuuxaa dees na ko ko juux yàlla nee na ko yow yow yaay yow yaay Musa anaf si fii na nga sànni Musa bi na ko giqi na nga ko teg fil taabuti ci biir kees gi wax si fii na nga ko giqi na nga ko sànni na ko sànni fil yammi ci ñukk gi mooy géej gi fal yulqi na ko sànni al yammu ñukk gi te mooy géej gi bi saali ci tefes ga yi dana ko jël aduwun noon lii ñeel ma te mooy firawna wa aduwun te noon la lahu ñeel ko a Musa day wa alqaytu man yàlla man maa ne yalax man maa wàccee man maa sànne alika ci yow mahabbatan mbëggeel min ni gu bawoo ci man aaya googu aaya mbëggeel la képp ko di jëfandikoo dañ la di bëgg de rawat na boo koy tudd ñetti téeméer yoon fukk ak yoon ak ñetti yoon da ngay neex doomi aadama yi neex nit ñi bokk na ci de boo neexul nit ñi fi nga jëm duñ fa jëm te bu boobaa la ngay woote duñ ko wuyu ah na ngeen ci bàyyi xel wa alxaytu alayka mahabbatan minni lii yëpp wali tus naa nga wéy di jëf rek ala ay nii ah, ci suma ci suma càmm man yàlla ci suma gis man yàlla ci suma kiiraay man yàlla is tam tamsi bay dox uxtuka sa jigéen gi te mooy mariama mi ngay dox ci wetu ndox mi di seet gaal géej gi ana fan la nara yóbbu kees gi Muusa nekk euh, ba mu demee ba kees gi dugg ci kër gi ca lañ tàmbali nag na ne na jigéen yi ñëw ñooñu ko jox seen ween ku mu nangu weenam rek danaa la di fay nga koy nampal jigéen bu ñëw jox ko sa ween Muusa du ko nangu jigéen bu ñëw jox ko sa ween du ko nangu magi yonent yàlla Muusa te mooy Mariama du Maryama yaayu Isa de déedéet ba mu ñëwee daal di rang daal di rang ba yegsi ba mu yegsi ñu ne ko yow jànq nga ana looy doo yee nampal mu ne waaye dama xam benn jigéen bu set bu sell koo xam ne moom day bu ko joxee weenam dana nangu ñu ne demal woo ko ci la dem wooy yaay yaayu Musa ba mu ñëwee mu jox ko weenu ndey joram ndeysaan mu daal di ko xàmmee mu namp ko mu jox ko weenu càmmoñam mu daal di ko namp ñu ne ko amoo doom ah mu ne ko am benn alkaati daal ne ah déedéet kii rey na doomam kii mooy ki sànni woon doomam ci diwlin ba moom lañ la doon nettalil ndeke xamuñ ne mooy doom bi ñu ne ko da koy nampal da koy nampal ah da koy nampal mu ne waaw nangu naa ko nampal waaye da ngeen may fay ñu ne waaye danañ la fay fii ngay des ci kër gi mu ne déedéet damay dem sama kër kay di ko nampal wala saa su nekk ma ñëw nampal ko delluwaat sama kër seetal ñu ngi lay fay yaa ngi nampal sa doom lii de ay mbaaxu yàlla la. avec eux. moo tax mu ne is fàttaleku tamsi ba muy dox uxtuka sa mbokk mu jigéen bi fa taqulu muy naan hal at ndax du adullukum dama leen du ma leen tegtal alaaman ci koo xam ne yakfuluhu dana ko dana ko dana ko yar yakfuluhu dana ko nandal yakfuluhu dana toggoo ay mbiram moo tax yàlla nee na faraja naaka delloo nañ la yow Muusaa ilaa ummika jëm sa yaay kay taqara ngir na sedd kay taqara ngir na dal ay nuhaa jëmmam ja ngir la mu doon jooy jooyam ya dakk waaye ba tamit daal di sedd guy rongoñ dootu ca génnati wala tahzan bul naqarlu aa yow Muusaa jaar naak yow fii yëpp wa qatalta reyoon nga nafsan bakkan fa najjaynaaka ñu musal la minal ca xunjuga waaw loolu yàlla na ca dikk ca kanam Muusa ana lan moo ko dotom loo benn bés la woon Firawna defa woote woon réunion bu rëy addina bi yëpp daal di ko fekk si mu ñëw mi ngi takk ay jama ay or mi ngi toog ci siisam bu ngand ga kenn ñamoo ko xool Muusa diraam diraam ba ñëw ne dafay téye ci siisam ba jóg taxaw mu daal ko jëñëx Muusa dellu gannaaw jaariwaat fële diraam ba bugga a jóg taxaw ci siisam mu daal di ko jëñëxaat ñetteel bi yoon nag mu ne mu sëgg na daf koy puus Muusa daal di tey ca sikkimam ba daal di ko ñoddi lool Firawna gannaawam daal di ko rëcc mu ngelewal ci ba mu ngelewalee nag kenn ñemewul ree buur bu ngelewal ana kan mooy ree da ngay sëgg rek ba loolu amee nag mu daal mer ne kiñ doon wax kii la daf koy rey moom fi mu toll ci ponkalaay kii xacc moom sikkimam rek gannaawam daal di rëcc ne ko kii mooy kooku ñu ne ko léeg soxna sa ñu ne ko léeg kii xale la ñu ne ko dama koy rey mu ne ko jëlal ñaari pot. bii nga def ci tàndorma bii nga def ci safara bu jëlee tàndorma bi nga xam ne kooku la bu jëlul tàndorma nga xam ni xale la muusa di raam di raam dem ba bëgg a teg loxoom ci tàndorma bu xonq bi rek yàlla na Jibril accakat bu tegee làmme bu tegee loxoom ci tàndorma ba Firawna daal di ko rek te kon yow yow Jibril sa tur danaa ko far ci diwaanu malayka yi nee nañu keroog Jibril juróom benn téeméer laaf yëpp la ubbi benn yoon subhaanallah ba muy teg loxoom ci tàndoor mi ak mu koy fël mu teg ko ci safara si lépp di benn rek yal na yàlla fay jibril ci la Musaa jëlee sa xalba làmmiñ yëpp lakk moo taxoon mu dootoom buy wax kenn du ko dégg comme na nag magam la ñoo yarondoo kooku dafa doon dégg li muy wax moo taxoon kooku moo ko doon jottalil kon lii moo andi woon dootu yoon ci yàlla Musaa ga wa man nu am ah naan ko su fil yàlla bu la mayee dara ba ñëpp ne est-ce fokk am lu mu dind ci yow ñu xam ne doomi aadama kese nga loolu amul loolu am na kon yàlla mi ngi nettali yow Musa ci ginnaaw loolu xeex nga ak doomi aadama di ko dimbale nga daal di ko rey kat ki mu xeexal nga rey ko benn yoon lii la man yàlla jéggal naa la ko jàppewuma la ko kon sama xiiwal yaatu na ci yow waxaatal te rey nga nafsan bakkan fa najjay naa ko ñu jàmmal la minal rammi ca xunju góogale wa fattanaaka lëjaloon nañ la futunan ay lëjal yoo xam ne xamoo noo ciy génnee waaye lépp jële naa la ca walla bis ta nga sax sini na ay at fii ahli madiana ci ñooñ madiana nga daal di daw dugg àll dem madiana fekki fa ku baax te mooy yonte yàlla Suaybu su ma topp jiita nga delsi su ma topp jiita nga dikk ala qadarin waaw ci tëralin waaw ci anam ci ay atte yoo xam ne yàlla yàlla moo ci ànd yaa Muusa wasanaatuka man maa la yaraw sama bopp maa la defaral sama bopp wasanaatuka maa la tànnal sama bopp euh, li nafsi ñeel sama bopp sama jëmm jëde isab kon demal anta yow yow Muusa wa axuka ak sa mbokk mi bi aayaati ngeen ànd ak sama aaya yi wala taniyaa bu leen gàttañlu wala bu leen yokkot wala taniyaa bu leen bu fii amri sama mbir izaba dem leen ilaa firawna jëm ci firawna innahu naka moom firawna day taraa fuuy na bew na waaye bu ngeen demee ci na bu leen ko ngañ-ngañ de aaya bi na ngeen ci bàyyi xel ba yàlla di yónni ci Firawna dafa ne bu ngeen demee na ngeen ko wax wax na ngeen ko wax wax bu sedd na ngeen ko wax bu nooy du jomb xelam dana dil ci man yàlla fi ma jaar ak moom bu neexoon yàlla mu ne bu ngeen demee na ngeen ko coow xuloog moom daal di ko gëdd du mun dara ci yéen waaye yàlla mi ngi jàngale diplomatie ah diplomatie du wax déedéet du wax waaw déedéet ambassadeur diplomatique du wax waaw du wax déedéet mun naa am du jomb ah mun naa am du jomb lii mooy diplomatie waaye déedéet ah kon bu sa kilifa bu ne waaw nooy def luy nekk la bu ne duma ko def nooy def waaye du jomb amaat naa loolu mooy waxu diplomatique moo tax ba booy wax nit waxal lu nooy waxal lu neex yàlla nee na fa xuulaa na ngeen wax lahu ñeel ko xawlan kàddu lay nan kàddu yu nooy la allahu du jomb moom yatazakkaru mu fàttaleeku daa di waaru dellu ci yàlla aw yaxsha wala mu ragal bàyyi mbewteem gi xaalaa na wax yéen ñaar yow Haaruna ak Muusa rabbanaa suñu borom dey mooy yàlla inna na naka ñun na xaafu dana rag xaalaa ci lañu waxe ah xaalaa ci lañu waxee rabbanaa ay yow suñu borom dina na naka ñun day na xaafu ñu ragal an yafurata mu jéggi dayoo alenaa ci ñun a wala an yadra mu bew ci ñun daal di ñu duma xaala yàlla na laata xaafaa bu ragal yéen ñaar ina nii naka man ma maakuma maa ngi ànd yéen ñaar ma etulaay mi ngi noonale nitu yàlla yëpp moom la ñuy wut inna allah ma saabiriin ah? ma al muttaqiin ma al lii yëpp ma etulaay boo ko amee jeex na dangay dem ba nekk yàlla rek laa zaalu abdi yataqarrab ilay bin nawaafil hatta uhibbahu boo demee na ba yàlla gërëm sa lépp boo waxee yàlla ngay wax boo doxee yàlla ngay dox boo yëkkatee yàlla nga yëkkatil kon fi maa ngi noona le ina nii naka man ma akuma maa ngi ànd ak ñaar asma'u danaa dégg wa araar te danaa gis man yàlla borom bi fa atiyaahu na ngeen dikkee fir'awna fa quulaa na wax inna naka ñun dey faqulaa ngeen wax yéen ñaar inna naka ñun dey man Haaruna ak man Muusa rasulaa rabbika ñaari ndaw sa borom lañu hmm? rasulaani ah waaye dañuy dagg nuun ba hmm? idaafa bala hmm? wa tasqutu nuunaani fil idaafa nahu laqitu saakinay rasaafa ah farsil na nga yebal ma ana ñun bani Israil xeetu Israil wala tu'azibum bu mbugal xad dëgg-dëgg ji inaaka dikkee nañ la bi ayatin ci aw kéemtaan min rabbika bawoo sa boroom wasalaamun jàmma bi yàlla nag alaa man fas na ñeel ko wax ne topp na alhudaa njub innaa naka ñun day xat ci dëgg-dëgg uhiya juuxeef na ilee naa ci ñun ñaar man haarun ak muusa anal azawa naka mbugal day dana wàcc alaa ci koo xam ne kazaba fen loona wata wallaa te mu ne waxeet xaala ci la ci la waxe moom na ba Muusa dikkee ak a di woom na ci yàlla dafa ne fa man rabbukumaa ana kan mooy seen borom yéen ñaar yaa Muusa xaala ci la ne rabbuna suñu borom allazi mooy ka nga xam ne aataa a mooy jox kulla shay'in lépp xalqoo mbindeenam ah su ma topp hadaa moo koy gindi muy dundee yàlla day moo defar nit amul béjjén ñaari tànk amul geen mu defar ganaar ñaari béjjën waaye defal na ko njubb waaye defal na ko gana geen goo xam ne ay dunq la bind nañ nag mu am ñeent tànk ak xar ak am na yu mu bind juróom benn tànk la am naka ay jargoñ am na lu mu bind juróom ñett tànk ay yoo am na yu mu bind ñeent fukki tànk la am am na yoo xam ne ay war waraan la yi ay jaalaali la wala du jaalaali am na yoo xam ne benn na yoo amuñu béjjën naka fas ak mbaam am na lu am ñaari béjjén naka nag am na loo xam ne at bu nekk mu am béjjén mooy xeetu njamala boobu nekk ci àll xeetu bis boobu nekk ci àll at bu nekk mu sax benn béjjén am na yoo xam ne dañuy ëmb wasin naka nit am na yoo xam ne bu ñu ëmbee du ñu wasin naka jaan googu nga xam ne mooy jaana band mooy ay doomam dañuy dañuy lekk yoo mel ni taab daal di génn am na yoo xam ne dañuy nen daal di suul naka bar mbooseeg mbëtt ak yaltak si ndax am na yoo xam ne dañuy nen daal di bóof naka ganaar naka kanaara lii lépp yàlla mooy ki bind di ko melal lii la Muusaa wax Firawna waay taxul Firawna gëm xaala ci la Firawna waxee fa maa baalu ana lan mooy soloy alqurunil ula maasu njëkk yi fi jaaroon ana maam ya ana maamaatu maam ya ana ñoom qawmu aadin qawmu samuudin ana ñoom qawmu nuuhin xaala ci la waxee moom yonte yàlla Musa mu ne in mu ne elmuha xam-xami xam loola de day inda rabbi mi ngi sama boroom fii kitaabin yàlla bind na ko ci téere goo xam ne laa yadillu rabbi sama boroom a téeram googale du fureeku du fireeku du ràpp du maxete mooy lawhul mahfuz laa yadillu du sànk mu rabbi sama boroom wala yansa te fàtti du ko dikkee allazi yàlla mooy buur ba nga xam ne jaala moo def <clears throat> jaala moo mujjal lakum ñee leen al arda suuf si mahdan muy ay laltu seetal nit liir di tëddee ci laytaay noonu leen doomi aadama di doxee ci kaw suuf ngay wàq di génne ay or ngay wàq di génne jama di génne xaalis di génne armion di génne nikel di génne përëm ngay gas di génne ndox ah ngay gas di yëkk ci ay étage lii lépp yàlla mooy ki ko def jaala moom yàlla moo def moom yàlla moo mujjal lakum ñeel al arda suuf si mahdan muy aw laltu wa salaka mu sóob lakum ñeel leen fiyaa ci suuf si suubulan ay yoon yoon bi boo fi jaaree penku nga jëm yoon bi boo fi jaaree nga jëm yoon bi boo ci jaaree yaa nga jëm bët saalum yoon bi boo ci jaaree yaa nga jëm bët gànnaar wa anzala moom yàlla mooy kiy wàccee mina sama ci leen tiim maa an ndox ndox mi jógul ci niir de déedéet ndox mi jógul ci asamaan si waaye ci niir yi lay jóge de dégg nañ ko ndox mi doowul ci asamaan si lay bawoo waaye ci niir yi lay jógee am na ñu ne sax géej gi ni muy ni muy baxee vapeur bi di yéeg mooy wëlbatee ko nekkaat ndox mi wàcc rek yuxrijul hayya minal yi wa yuxrijul mayyita minal hayyi mooy génne ndoxi mbeex ci taw gi waaye mooy génne taw bi ci ndox ndoxi mbeex waaye taw baa ngi génn ci niir yi afara'aytum ma allazi tashrabun antum anzaltum minal muzni ah am na xanul munziloon yàlla niir yi ci la ndox mi di jóge moo tax bu bu ñu bu malayka bi demee bay xaajal niir yi niir bii di daanu ji Sénégal di fa taw niir bii di daanu gànnaar nga dégg ni ñuy xiis xiisee muy dënn gi ñëpp di tiit ni ñuy dóorante melax di tàbbi kon lii ay mbiru yàlla la hmm? faaxraj naa ñu génne bi ci taw bi azwaajan euh, ay xeeti xeet lu nekk yàlla def ko ay xeet min nabat ci ay gàncax shatta yoo xam ne dañoo wuute hmm? gàncax bu nekk am na lu góor am na lu jigéen ca ak ci biir tóortóoram ya fokk lu góor la daanu ci biir lu jigéen li mu soog a nekk aw aw meññent ah, loolu daal di doon xoox saal saal ba yàlla teg ci xoox xoox ba mu teg ci ñam ñam ba mu daal di ci teg xob lii lépp yàlla moo fi jaar ak yéen kulu lekk leen war aw ngeen sàmm an amakum seen jur yi ah. seet leen saawo yi na aji nekk la fii zalika ci loolu la ayatin ay aaya li oli nuhaa ñeel way ñaw yi ñi seen xel baax ñi dem bi am nuwul imaan lii def leen di jaaxal mbokk yi minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhra suuf si ci lañ lañ ci lañ leen bind ah, ci suuf si nga jóge mbokk yi tegtal bu jegeñ seetal bu ñu tegee rajo sa kanam ah bu ñu tegee rajo sa kanam nga jàpp yenn réew yi baat bi dafay wàcc ndax rajo bi am na lu mu soxla ci ondulation bi te amu ko baat bi dafay wàcc boo téyee antenne bi rek baat bi yëkkatiku waaye boo bàyyee antenne bi baat bi wàccaat hmm? am na batterie ba la mu soxla amul fenn bu dul ci suuf si te suuf si yow doomu aadama suuf si nga am na lu ñu tuddee oxyde silicone ci suuf si la nekk rajo bi soxla na ko te amu ko yow nga téye antenne bi mu daal di ko am mu daal di yokku boo ko bàyyi mu wàññeeku waat doomi aadama kullukum min aadama wa aadama min turabin ah kon ci min ha xalaqnaakum ci suuf sii lañ leen bindee woon ca maam ak ca bàyyi aadama ak yaay hawa wa fiha nu'idukum da ngeen dee bàyyi fi kër yi bàyyi fi oto yi mbubb yeeg dàll yi banque bi lépp da ko fi bàyyi wa fiha nu'idukum ñu gasaat ba mu xóot dugal leen ci suuf si tegal la ay doj ci sa dënn balaa ngay xaawee ko di dëpp tegal la ay xeer ci sa ndigg balaa ngay xaawee ko di jaaxaan yëkkati sa bopp defal la ay xeer mooy sa njeganaay tekki sa tànk tekk sa loxo ooyo fa sa càngaay di la sotti suuf ba nga ne taruus kenn dootu la gisati man mii di wax ak yéen mooy sama mujjuwaay yéen ñi di ma déglu foofu mooy seen mujjuwaay loo foor Seydina Muhammad moo la gën a foor te ca la jaaroon kenn du ci mucc rek kullu man alayha faanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalal kiram wa minha ci benn suuf si nuxrijukum lañ leen di génne taaratan uxra beneen yoon mooy pencab yàlla ngeen dem layoog moom bu kerogee booy ñëw solo dàll solo tubéy du silib du maillot de du caleçon du culotte du caaya du zimbang du njata du sër du pendal du mbubb du kamisol du serment du desu du musóor du tengaade du njolaay da ngay ne wëndëng sa ndeeg sa bàyyi niñ la jure woon yal na yàlla sutural ñu keroog yaa rabbi kon mbir maa ngi noonu la aaya baa ngoog aaya bi damay gis ay nit bu ñuy suul nit na nga gis ñu jël ay xeer di ko ci jàng di ko sànni ci bàmmeel bi loolu yaradiku la kenn warul sànni ci bàmmeel boo ko jegeñee defal xaccal su nga ne minaa xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra waaye jël ay xeer di ko sànni ci bàmmeel euh, loolu loolu ñàkk teggi na baaxul bàyyi leen ko bu leen ko def leen ko rek yàlla ah du léegi nañ ko nañ ko ñaanal yàlla bàmmeel yi xóotaayam bu bu bu baaxul de na digg doomu rek nañ ko jal tamit ndox miñ cay sotti du dara bilaal moo ko defoon ba Seydina Muhammad faato ay mbokkam ñoo ko sang ñoo gas ñoo ko jullee moom saxaaba yëpp ñoo ko ko jullee moom amuloon eliman ku ñëw jullee ku ñëw jullee lii moo tax yonent bi faatu na altina ci njël bet guddi alti bet guddi allah walañ ko soo ko denc sallallahu alayhi wa sallam ah nit ki bu deeyee ba ngànt amul nañ ko suul rek buñ ko suulul fekk benn ngànt amul malayka yërmande dañ koy gedd ma ne ko mu gedd foo jëm ah bu nit faatoo daal te amuñ benn ngant nañ ko teel a suul rek ay mbokkam nañ ko gën a jegeñ bilaal nag ba mu demee ba amul nu mu jegeñee yonent bi mu feesal satalan daal di ko sotti ci ko bàmmel yonent bi ñu ne ko lii nag ah mu ne comme yonent bi fi ma tolloog moom aw ma koo jegeñ ma sotti ndox mi ni ndox mii seddee yàlla na léppam seddee noonu la li mooy lii mooy loolu de ba léegi nit ñaa ngi ko de xamuñu lan bu dee ci gànnaar la nag ñoom ñu ngi koy def ngir seen suuf dafa doon saleñ ngelaw daf koy yóbbu te boo ci sottee ndox dafay mel ne dàkkaande dafay jàppante bàmmeel ba bañ ngelaw li ëpp yóbbu ko kon lii dong la yal na yàlla dimbale yaa rabbi wala xat ci dëgg-dëgg day aray naahu won nañu Muusa won nañu Firawna aayaatinaa suñum aaya yi kullahaa lépp waaye fa kazaba mu fenloo wa abaa lànk rek xaala ci la waxe moom na aji itanaa ndax dang ñu dikkee yow Muusaa li tuxu janaa ngir nga génnee ñu min suñu suuf si bi si sa njaber yaa Muusaa ñoom dañoo foogoon Muusaa dafay njaber ndax ñoom ay njaberkat lañu woon benn joon jël nen daal di génnee ndox ma ca biir dugal ci ay melentaan xorondom daal di ko tëjaat bu ñu tegee nen googale melentaan yaa ngi ci biir bugg a dox te nen dafa nen dafa tàcc nen nga du mën a taxaw muy bërëngu ñu ne gis nga nen bi maa ngi bërëngu fekk ay melentaan ñoo nekk ci biir wala ñu jël lu ñu lu ñu tuddee mercure arab di ko tuddee ziiba xam nga mercure bu tàngooree moom dafay yëkkatiku bu seddee dafay wàcc ñu jël ko dugal ko ci ay gamb bu tàngee rek nga gis mu daal di tàmbalee fudd seen gamb yi di yëngu nga foog ne kii gamb yee yëngu ndeke mercure lañu def ci biir ñu foog ne Moussa tamit tappal yi lay def moo tax ñu ne ko yow Moussa bu fekkee da ngay andi ay ay ay xërëm daañ la andil ah fala naatiya naka dinañ la dikkee bi sihirin ci njabar misli gu mel ni lii fajal na nga def bay na naa suñu diggante wa bay naka ak sa diggante mawidan aw dig laa nuxlifu duñ ko wuute nax na ñun wala ante déet yow makaanan muy bërëb boo xam ne suwaa ñëppa cay bokka yem de kenn du fàddu ñëppay teew Muusaa ne leen bàyyi leen ba seen bésu feet seen bésu feet ba nga xam ne góor ak jigéen mag ndaw ñu nekk ci dëkk taax yi ak ñu nekk ci kaw ga ñëpp dañ koy teewe bu ko ragee a ngeen def li ngeen di def ah bi loolu amee xaala ci la Musaa waxee maw'idukum seen dig ba day yow mu mooy keroog bés bi nga xam ne zinati mooy keroog seen bésu taar ba waan yu shara ba pëngeef ba dajale ba dajalewee ba dajaloo an naa suni ñet du xan ci jamono yoor yoor ba loolu amee nag na ci la dajalee mboolem ñengokat yi mboolem luxuskat yi la leen dajalee fatawalla mu ne waxeet firawna moom firawna fa jamaa mu dajale kaydaw ay pexeem su maata topp mu dikk xaala ci la waxee lahum ñeel leen Muusa aa waylakum toskore ñeel na leen laa taftaru bu leen sos waaw bu leen duur bu leen kàcc ala laa ci yàlla kasiban ay fen bu ko defee fa yusxitakum dana leen raatale dana leen moñoxe bi azabi bi azabin ci mbugal waxal ci dëgg-dëgg xaaba perte na xaaba sooy na man koo xam ne iftara dafay sos dafay duur dafay kàcc ci yàlla ba ñu dikkee nag fatanaasaw la ñu xacca la ñu xaccante amrum seen mbir baynoom seen diggante wa asaru ñu ngay yël an najwa déyante ñu ngay déyante waaw Muusa ndax ànd nag mbooloo ñu ne ko deel Muusa ak magam dong ñoo ànd te mooy Haaruna ñoom ñu ngi àndi ay wëliis yu fees ak ay pertaaw ay yat yoo xam ne ñu ngi ca takk eh, waaw ñu ngi ca takk ay fas ay teepooy du xam ngeen teepooy ah mooy mbaxana boo mel ni mbaxana njulli ñu def ci kawaru xar ci digg bi daal di taf benn seetu bu ci ndeyjoor benn seetu bu ci càmmoñ du ngeen di gis mbër di ko def hmm? mooy teepooy jël ay jajjiri jajjiri mooy yooyu ñuy takk seen tànk yi yore ay sengoor daldi àndi ay laar àndi ay pelem sex yàbbi xam ngeen pelem sex yàbbi mooy dañuy jël ay bant ay galan yu tuuti yu mel nii da daal di ko takkee ay poqe ah néew na tey nga gis koo xam ne jëlul bu dijj def ci ndiggam wala ci baata néew na lépp ñu ànde ko yulli seeni saak bañ ko yullee ñu ngay yéegante ñu ngay yéegante boo ko gisee da ngay ne daal lii tey ji Muusa du taxaw ci kanamu lii ba ko Muusa xoolee ba xool ko yàlla na ko yow Muusa bul tiit xaalu caluñ ne inna haasa naka ñaar ñii te mooy muusa ak haaruna la saahiraani ñaari waaye njabar lañu yuridaani dañoo nomm ñoom ñaar an yuxrijaakum ñu génnee leen ardikum seen suuf si bi sihirima seen njabar ñoom ñaar hmm? wa yazhabaa ñu demee ñoom ñaar bi tariqatikum seen seen yoon al almusla bi nga xam ne moo gën a tànnu almusla bi nga xam ne moo gën a yemb almusla bi nga xam ne misaalam moo gën a kawe ci mboole misaal yi fa ajmi'u na ngeen dajale kaydakum seen pexe ya sumatu topp ngeen dikk safan ngeen def ay sappe sappe borom béjjén yaa ngi sappe nii borom petaaw yaa ngi sappe nii borom pelem sex yàbbii nii borom sengor yi nii borom lañu andi keroog bëri na lool waxat dëgg-dëgg aflaha waaw mucc na al yawma bésu tey gi man koo xam ne italaa moo jël ngañaay bi italaa koo xam ne moo sut tey istala koo xam ne moom moo jël moom moo jël victoire tey ku jël victoire bi tey yaay jël honneur bi yaay jël gloire bi yaay tiim tey xaalu ca la ñu xe yaa Musa eh yow Musa imma benn an tulqiya nga njëkk a sànni wa imma wala boog benn an na ku nañu nekk ak wala njël benn man koo xam ne alxaam mooy sànni yatam mooy sànni ay mbiram mooy na yalax xaala ci la Musa waxee ne bal li fi nekk alqaw sànni leen ba ñu sànne fa isa ci saasi fa isa amtit xibaaluhum seen seen seen seen buum ya wa isim ak seen yat ya boo ko xoolee yu xayal dafay janeer dafay janeer ilayhi jëm ca moom min sixirim seen njabar gu jégg dayoo ga annaha naka seen seen béjjén yooyu tax saa dafay dox ba Muusaa gisee loolu fa aw jasa ci la na yëmm fa aw jasa ci la na sëmm sëggal boppam mu daal di yer gent fa aw jasa ci la yer gente mooy baati olof bi fa aw jasa ci la na zëmm fii nafsi ci jëmmam bi xiifatan ngir ga ragal Musa loolu am na xul naa ci la nañ laa taxa bul ragal innaka nag yow day antal ala tey day yaay dàq yaay jël ndam bi yaay sud yaay kawe wa alqi sànnil yow maa la nga xam ne fii yaminika mi ngi sa ndeyjoor talqaf dana fërëx fërëxi dana fërëx talqaf dana dana waraax ah maa sana u lépp lu ñu def dana ko def benn tibb inna maa déet sana u ñuy jëf lu dul kaydu saahirin waaw pexem pexem e, ñengokat a inna maa nag xarafu xasru la hm? lañ koy teqantale ca tor lay nekk xel koy dikkee kon dangeen nga ne inna maa sana u déet seen jëf joojale déet lañu jëf déet lañu defar lu dul kaydu saahirin pexem njaber la dong yem ci wala yufliw du mucc nag a saahiru njaberkat xaysu ata fu mu fi teewee rek aa ba Muusa sànne yatam yat baa ngi lekk seen petaaw ya mi ngay won seen yat ya mi ngay won seen buum ya seen seen seen kii yooyu la seen pas ya lépp wonn na ko ba mu jeex tàkk ah ba loolu amee ki nga xam ne mooy seen kilifa ci njaber moom dafa gumba woon mu daal di ne xale bi mu àndal ki koy ommat mu ne ko lu xew mu ne ko hee góor gi lañu àndi woon yépp yatam ba sopp lekku na jaan lekk na lépp mu ne ko seetal ma Musa ndax dafa kontaan wala dafa tiit mu ne ko Musa kontaan wala dafa tiit mu ne ko kon lii mu def du moom yàlla la bu doon moom moo ko def xam na li mu def du ko jaaxal def cee kontaan waaye lii moom xamu ko kon keneen a ko def kon li muy woote ne yonent la man gëm naa ko ci la Firawna meree ci la daggee seeni loxo ndeyjoor seen tànk càmmoñ jël buum def ko ci baati ñenn daal di ko ci karab ba mu dee waaye nit ki bu gëm boo doon sotti ci kanam it Ah, waaw du tax mu dellu gannaaw mu yàlla na yàlla may ngëm yàlla ya rabbi moo tax fa ulqiya daal di sànnandi ko weef asaharatu njaberkat ya sujjadan ah, ñu daan ñu daan ne ñu daan ne nugum sujjadan ñu daan ne nugum xaalu calañ ne aman naa ñun dey gëm nañu bi rabbi haaruna waaw ci yàlla mi yebal haaruna wa musa xaala ci la firawna waxee amantum da ngeen di gëm lahu ñeel ko xabla jëkkat an aazana may joxe ndigal waaw jëkkat may yëglu lakum ñeel leen innahu naka kooku njëkk a sujud la kabirukum mooy ka gën a mag ci ñoom mooy ki leen doon jàngal allazi mooy ka nga xam ne allamahu moo leen allamakum moo leen jàngal asihra njaber firawna daal di mer ne wala waxati ana dinaa dog ak dog ay diyakum seen loxo wa arjulakum ak seen tànk min xilaafin ci wuutal wala usallibanakum dinaa leen pendre danaa leen yarga danaa def buum seen baat aj ko fi jusi naxli ci darte tàndarma yi wala ta'lamuna da ngeen xam ak xam ayuna ana kan ci ñun ashaddu moo gën a tar azaban ci mbugal wa abqa ana kan la mbugalam di gën a des ah, ah Firawna wax na loola la waaye taxul gaañ a tiit taxul gaañ a jàq de <clears throat> xaalu ca lañu waxee lan siraka duñ la jeexital mukk duñ la tànn mukk yow Firawna waaw duñ la ëffal mukk ala maa jaa ci kaw li ñu dikkee minal baynaar ci ci yu bir wallazi ka nga xam ne fatara naa moo ñu bind ñun moom la ñu tànn di yàlla faq di na nga wéyal maa antal la nga xam ne yow xaadin aji wéyal nga ko li ngay def def ko ñun faale ci dara innama tax di déet ngay wéyal déet ngay atte xaasi lulul alxayati dunya dundu addina la métitu àddina dina jeex te métitu àllaxeer du jeex ñun tànn nañu métitu addina ngir ñu mucc yowmal qiyaamati ah innaa naka ñun de aman naa gëm nañ bi rabbinaa suñu boroom li yaxfir lanaa ngir mu jéggal ñu xataayanaa suñu njuumte wa ma ak la nga xam ne ak raxta naa yaa ngi ñuy forcer te bëgguñ ko yaa ngi ñuy forcer yaa ngi ñuy sóob ale ca loola la na sihri ci njabar wallaahu yàlla day xayrun yiw ci moom la nekk te wa abqa yàlla mbiram mooy mujj ba faw du jeex ma maa indakum yan faddu wa maa indallahi baaxin ah innahu luy mbir tey mbir man jaaman ya at yi képp koo xam dana mu dikki képp koo xam dana mu dikke raboo boromam mujriman fekk bandi la mujriman fekk kamasa la mu jëman fekk bàkkaataakoon la képp ku dikkee yàlla fekk yaa ngi nekk kamasa waaw fa inna aji saxla lahu ñeel kooku la jahannamu safara te laa yamutu du dee fiyaa ci safara soosale waa ngir dee benn la te def na ko walaa yaxyaa du dund ngir bànneex amatul foofale wa man yaati képp ku dikkee yàlla mu'minan di aji gëm a xat ci dëgg-dëgg fekk ame la jëf na asaalal jëf ju baax fa ulaayika ñooñu dey lahum lana leen ñeel a ulaa daraja yi nga xam ne ñoo gën a kawe hmm? xat nag ñeent la ah xat ñeent la xat li tahqiq xat li taqrib xat li taksir xat li taqlil am na xat koo xam ne dafa dëggal si ah naka xat aflahal mu'minun julli di dëgg-dëgg mucc nañ ko ko xat boobu dafa dikk ngir tahqiq dëgëral mbir mi am na xat bu dikk ngir wane ne mbir mi daanaka jegeñ na dafa sës rëkk mooy boo ne xat xaamati salaatu xat boobale mooy sës na rëkk julli gi boo ne xat ya juudul karimu bari na ku tedd bu tabee boo ne xat ya juudul bariilu bari na ku nay bu tabee déedéet da nga ne néew na ku nay bu tabee kon xat yaa ngi noon ngeen jàpp ko xat bii day dafa dikk dikk di dëgëral ëllëg boobalee jannaatu adnin yàlla mi ngi leen dencal aljana goo xam ne aljana guddu noonu la aljana boo ci duggee doo feebar doo màgget doo ragg doo yooy amul xuloo amul xeex amul dogo amul ŋaayoo amul guddi amul bëccëg amul noor amul cooroon amul lolli noo bëgg rek noonu la yàlla nañ ci yàlla boole yaa rabbi jannaatu adnin aljana guddu noonu aljana gone tajri dana daw min taxtiyaa ci ronon al anhaaru mboolem ay xeetu walangaan waaw déegu sangara déegu meew déegu soow déegu ndox déegu ah lépp loo xam ne lu nit di naan la ci këru àddina gi fekk yàlla defar na ko ah naanu at àllaxira doo ci def fleur d'orange fleur d'orange yàlla moo ko ci def doo ci def muscade doo ci def muscade yàlla moo ko ci def lépp loo xam ne lu ñu war a def la ci lu ñuy naan doo ko ci def yàlla moo ko defee noonu la xaalis dina ñuy waay béyal fiyaa ci aljana wa zalika dee dugg aljana daal jazaaw mooy fayu man képp koo xam ne ah tazaka sellal na yàlla nañ sellal boog yaa rabbi wala xas ci dëgg-dëgg aw xay naa juux nañu ilaa Muusa ne ko yow Muusa na day ah, du dégg anisri na nga rañaan rañaan mooy doxi guddi bu dee bëccëg la taañaan la ko wolof di wax doxi guddi mooy rañaan waaye doxi bëccëg ñu ngi ko tuddee taañaan wala doxi yeneen jamono ñu ngi ko dafa yuq ah yàlla ne Musa na nga rañaan a siri na rañaan bi a bi ibaadi ànd samay jaam wadrib na nga sadd lahum ñeel leen tariqan yoon fil bahri ci géej yabasan dana wow kong ndeysaan Firawna Musa xëy daal di ànd ak mboolem xeetu Israël Musa dowul égyptien dafa judd rek juddu jéeri la dafa ngeen juddu jéeri ah mi ngi mel ni bambara bu juddoo fii juddu jéeri la wala pol boo xam ne mi ngi judd Dakar juddu jéeri la wala séeréer bu juddoo Mali juddu jéeri la na moom euh, Muusa moom juddu jéeri la ay maamam ñoo gàddaayoon ñëw Égypte ah ba moom mu juddu ca Firawna sonnal leen tey nag mi ngi dellu ci réew ga nga xam ne fekk fekk na fa baax ba ñu dawee ba yegg ci géej gi ah bani Israël daal di jooy ne ey yow Muusa cànkute dikk na géej suñu kanam Firawna suñu gannaaw ana fan lañu jëm yàlla na ko Muusa sa yal bi dóor ko ci géej gi ba mu ko dóoree mu doon fukki yoon ak ñaar ñi nekk ci yoon bi duñu gis ñii ñi nekk ci yoon bi duñu gis ñële ndax du si géej moo nekk seen diggante ñu daal di jàll kaa ah, Mikaayil nekk Firawna Firawna ba mu ñëwee ci géej gi ah bugg a dugg taxawaat Haamaan na ko duggal mu ne ko dëgg-dëgg li may yàgg ci jamono yépp mbedd ci biir géej loolu moom gisaguma ko lii leneen la gis nga delloo si na xelam moo te lu nit woote rek jaaxle moo dikkagul waaye jaaxle bu dikkee rek nit dellu ca lu nitam nga rek waaye jibril daal di jaar ci kanamam nee nañu xeeti wajan daal di xeeñ fasu firawna mu daal di xacc ay ngalaabam rek daal di ko rëcc ah amatu ci pexe mu topp leen ay nitam topp leen jibril daal di génn fële ah, xam naa keroog la téléphone sans fil feeñee Mikaayil nekk fii Jibril nekk fële naan ko ndax gaa yi dugg nañu mën ne waa gaa yaa ngi dugg ndax bani Israël Musa génn na waa Musa génn na ñii ñëpp dugg nañu mu ne des na tuuti xaaral tuuti ñëpp dugg nañu mu ne dugg na mu ne Musa jëlal sa yat bi nga dóor géej gi ba Musa jëlee yab bi dóor géej gi rek ah ci la yëpp darjaloo ci la na dee bu njëkk ku dee ci géej dootoo génn day mel ni pusu daanu ci biir teen jeex na waaye yàlla xam ne bu bàyyee noonu comme Firawna na ne woon yàlla la kon dañu ne moom toxu na ci addinaam bi dem na ci beneen addina moo tax yàlla ne ko alyawma nunajjika bi badanika li takuna liman xalfaka aaya yow na doo nëb doo yàqu dañ lay bàyyi nga wow naka mbortu bu dee ni muy wowee bu ëllëgee lu addina yàgg-yàgg ñu lay gis xam ne li xewoon démb lu am la woon ba léegi boo demee Égypte da nga gis na mooy muumi yaa yooyu kon dégg nañ ko ah? fa na nga dóor lahum ñeel leen tariqan yoon fil bahri ci géej gi yabasaa muy aji wow laa saxaf bul ragal darakan ku la dab gendarme yi policier yi bu leen ragal wala taxsha bul am tiituwaay na nga dellu ci yàlla fa adbahum la leen toppee firawna moom firawna bi junudi ànd ak lëlam nga waaye day faxas yow muur na leen minal yami ca ñukku ga géej ga muur na leen maa ci anam ga nga xam ne xasiyahum la leen ci coobeeru yàlla wa adalla sànq na firawna qawmu ay nitam wa ma hada te jubul moom firawna jubul jubbantuwul jubbantiwul te jubuwul yàlla ne yaa bani israila lii yëpp jaar naa fi ak yéen ah xat an jay naakum musal nañ leen min aduwikum seen noon nga te mooy firawna waa aat naakum ñu dig leen jaani ba tuuri ca wàllaa doj ga al ay mani ba fare ndeyjoor te mooy jabalu muusa yàlla woo Muusa wax moom yàlla yemul foofu bañ nekk ci àll ga daf leen doon wàcceel ay lekk nàkk goo xam ne ah nàkk goo xam ne sungu fi tàndarma bu ñu mooñee lem la mbokk yi lii neex na de di leen wàcceel ay kelew kelew moo gën a rëy cokkeer te yeggul ci ganaar mu leen koy toggal di jóge asamaan di ñëw wa wa nazal naa wàcce nañu benn par benn aleykum ci man na suuñ wasalwa ak kelew kulu lekk leen min tayyibaati ci waay teey maa razaqnaakum lañ leen wërsëgal wala tadraw bu leen bu leen bew fii ca loolale faye xilla bu ko defee dana cippeelu aleykum seen kaw xadabi sama mer wa man képp koon yaxlil dana wàcc képp koon dana cippeelu aley ca moom xadabi sama mer faqat ci dëgg-dëgg xawaa kooku xaweeku na te ku xaweeku dootoo baaxleeti wa ini naka man yàlla la xafaarun mooy man may dappati waakoon ci jéggal boo tooñee ma jéggal la danaa téye ne da tooñaat te boo tooñaate ma jéggal la xafaar liman ñeel ko ne taaba tuub na wa amala te mu gëm wa amala te mu jëf saalihan lu baax su maxta daa topp mu jub te jublu tey juble tey jubbanti a Muusaa nag ba jéggee géej ga mu daal di dem ci doj a fekk wooteeg yàlla ñëwagul yàlla na ko maa ajalaka ana lan moo la yàkkamti loo ba nga dikk an qawmika wali say nit yaa ko yaa Muusaa yow Muusaa xaala mu ne ñoom day ñoo ma topp rek ki ñu defal teraanga bi di yàlla dellul nga ne ko jaajëf ngir mu yokkal ñu xaala mu ne hum ñoom day ulaa i ñii ala asri ñu ngi sama jeexitat ñu ngi ni sama gannaaw wa ajiltu man moo tax ma yàkkamti ilayka jëm ci yow yàlla rabbi sama borom li tarlaa ngir nga gërëm suñuy jëf ndeke balaa Muusa di ñëw am na keneen Muusa bu fa nekkoon mooy Muusa Samiri ba Muusa demee xam nga ñaari Muusa moo am Muusa ibnu kooku Firawna moo ko yar mu nekk yonant Musa Samiri nee nañ Jibril moo ko yar mu nekk yéeféer ndeke ku naroon a bon boo ko dugaloon ci biir Kaaba gi dafay bon rek waaye ku naroon a baax boo ko dëkkale ci biir bisorom bi dafay baax rek yal na yàlla boole ci ñuy baax yaa Rabbi ba lii amee ndeke moom yaayam daf ko jur fekk du doomu yoon ñu mu sànni ko yàlla na Jibril xale bi nanga ko am na luy dikk ci kanam ci moom lay jaaree. ndeke jibril bu ñëwee bu tegee tànkam ci suuf rek foofu dafay daal di dund bu dee suuf wow la ñax bu tooy feeñ ndeke moom jël na ca denc kere ba Muusaa demee di wuyu ji yàlla ngir mu andil mbootaayu Israël li leen yàlla digal ak lim leen tere mu daal di dajale seen alal yeeg wurus yeeg xaalis yeeg libidoor yi daal di ko tëgg mu doon estati mel ni aw sellab nag suuf soosale mu daal di ko jël def ko ci nag boobu rek mu tàmbali di naññ tàmbali di yëngu mu ne kaay muusaa yàlla gi mu seeti woon ñëw na gannaawam gis nga ni mu yàqee moo tax yàqkat benn sànkar la bu duggee ci pañe rek dana yàq lépp yàlla na yàlla musal ci yàqkat yi yàlla loolu lay nettali fii ah <coughs> xaala ci la yàlla waxee fa innaa naka ñun dey xat ci dëgg-dëgg fartal naa la jël nañu xaw ma ko say nit min baa dëkk gannaaw sa dikk waa delloom sànk na leen saamiri te mooy Musa saamiri farajaa ci la delloo Musa ilaa qawmi jëm ci ay nitam xadbaana muy aji mer asifan muy aji naqarlu waaw ah xaala ci la waxee yaa qawmi yéen samay nit alam ya it kum ndax diggu leen rabbukum seen boroom wa alan diggu wax ne hasanan diggu rafet la afa taala ndax dafa yàgg aleykum ci yéen al ahdu digg boobale am wala aratum da ngeen nomm an yahilla bay ci peelu aleykum seen kaw xadabun mer min rabbikum bawoo seen boroom fa axlaftum ba ngeen wuut ba ngeen wuutanteeg wa adis maw'idi sama dig ba xaalu ca lañ tontee Muusa ne ñun dey maa axlaf wuute wuñu moo idaka ak sa dig ba nga ñu digoon bi milki naa suñu coobere bopp de walaakin naa waaye naka ñun xumil naa ah, sefoon nañu sefewoon nañu yenn woon nañu awzaaran ah, ay ganjar awzaaran ay diis diis awzaaran ay jumtukaay ay alal ah min zinatil qawmi jóge ci taar ci taartal waa Égypte seen long long ya dañ ca dañ seen caqa ya seen njara ya faka fakasut naa ñu sànni ko ci biir safara si ba mu ruy a ah, daal ko tëgg muy lii fakazalika naka noonu day alqaala sànni a saamiri moom saamiri yu fa axraja mu génne lahum ñeleen ijlan aw estati boo xam mi ngi mel ni aw yëkk aw sell nag jasadan muy aw yaram waaye lahu ñeel na ko xuwaarun aw naññ mi ngay naññ di mbuuy naka ni nag di naññ di mbuuy fa qaalu ca lañ waxee haza kii day ilaakum mooy seen boroom wa ilaahu muusa te mooy boroomi muusa fa nasiya mu fàtte afalaa yaraw na ndax gisuñu moom nag boobu allah yarju mun te delloo ileem ca ñoom kàddu wala yamliku te du attan du mun lahum ñeel leen daran jëñ lor wala du caagan nafan xacc njëriñ wala xat dëgg-dëgg day xaala waxoon na lahum ñeel haaruna min xablu balaa muusa di ñëw yaa qawmi en yéen samay nit innama déet futintum budul lëjal na leen bii ci lii muy def de waaye na rabbukum seen boroom arrahmaan mooy aji yërëm gi di yàlla fattabi'uni na ngeen ma topp waati u na ngeen na ngeen na sukkandiku na ngeen dégg na ngeen topp amri sama mbir xaalu ca lañ waxee lan nabraha ñun duñu deñ mukk aaki fi ne di waay daakaar di waay sukk di jaamu ale yëkk gi xataa yarjiya bete kera bu delsee ili naa ci ñun Muusaa xaala ci la waxee ba Muusa dikkee ci la ne yaa Haaruna ey yow sama mbokk bi di Haaruna ñoom ba ñuy def lu bon lu tax nga tere lu tee nga tere leen maa manaaka lu bu la la tere isra aytam ba nga leen gisee dallu ñu sànk alaa ta tabee ni munoo ma woon topp fekk si ma yëgal ma afa aseeta ndax da nga mooy amri sama mbir ah, gis nga de li muy wax si xam nga yërmande ci wàll ndey la ëpp ci wàll baay ah néegu ndey ca néeg ba waaye gaño baay ca pénc ba boo fekkee def nga dara fekk du lu jaadu say doomi ndey buñ lay yedd ci néeg bi lañ lay yóbbu ñu bugg kenn yëg ko waaye boo defee dara lu jaaduwul sa doom doomi bàyyi sa sa gaño bàyyi buñ lay yedd ci pénc ba la dem moo tax yërmaane bi nekk ci meenu ndey nekkul ci gaño baay moo tax moom Haaruna ba mu demee ba jàq mook Muusaa ñoo bokk ndey baay waaye def ko de ey yow sama doom doomi ndey ngir mu yërëm ko ah kon nañu toppatoo mbokk bu baax a baax ah xaala ci la waxee yab na umma ey yow sama doomi ndey laa taaxus bu téye bi lixiiti sama sikkim wala biir aasi du caagan sama bopp gi de sikkim la wax de mbokk yi won si wot sikkim daganul de wot sikkim daganul ak ku koy def nag bu yeboo nga jeexal téere addina yëpp yonante yi mosu ñoo wot seen sikkim sahaaba yi mosu wot seen sikkim wëliwu yàlla yi koo ci gis ci kima mi ngi tegu ci biti sunna la ci yonent yi waaye daal di ko dindi mel ni aw jongoma l'islam dafa tere loola mbiru nasaraan la ah am na ñoo xam ne ñu xëy ñàkk benn dogati mburu moo leen dàqal ñu xëy te amuñu lancé bu ñu xuus xuusee ah mi ngi nii nee na ko bul tey sama sikkim wala du caagan bi bisraasi sama bopp inni naka man dey xasiitu ragal na an taqula ngay naan faraqta teqale nga bay na bani israila diggante giitab Israa'il walam tarpab te fuglu woo xawli sama kàddu xaala ci la Muusa waxee yab na fa maa xatbuk fa ana lan mooy sa mbir yaa Muusa hmm? fa maa xatbuka ana lan mooy sa mbir ana luy sa solo ana luy sa wundu yaa Muusa yaa Samiri xaala mu ne déet man de basurtu dama dama gis bi ma loo xam ne lam yaf suru gisuñu bii ca loola le te mooy fu jibril teggoon tànkam dafay dund fa xabartu ma ngëb xabdatan aw ngëbiin min asari rasuli ci jeextalu yonent boobale te mooy ndaw yàlla ga fa nabastu ma giqi ko ci biir lii mu tàmbale di yëngu wa sawalal jekk-jekkal na lii ñeel ma nafsi sama bakkan kazalika naka ni ma defee loolu xaala ci la waxe moom Muusa mu ne ko fasab demal fa inna aji saxla laka ñeel la fil hayaati dun fil hayaati ci dundu àddina gi antaku la nga wéy ci sa dundu doo tekki doo jëriñ laa misaasa danga dem be laalante doo ko am ci jëmm yi kenn du la kenn du la salloo kenn du la nawlewoo koo fekki mu dawlate kenn du la fekk ci laa misaasa déet jonjoo déet jegeñaaloo déet jëriñante déet suqalante danga dem be doon yow kot wa inna aji saxla laka ñel la moo doon bërëb Eh, eh, aw dig lan tox la foo doo ko wuutu mukk fanzu xoolal ilaa ilaahika jëm sa yàlla gi allazi yàlla ba nga xam ne zalta yendu nga alayhi aakifan di aji daaka lanu lanu xariqan no ko lakk hmm? <coughs> danañu lakk yàlla bi nga yore waaw waaw su ma sobu la nan sifannahu danañ ko jenj danañ ko tasaare fil yammi ci ñukku gi nasafan aw jenj innama ilaahukum déet seen boroom bulu allahu mooy yàlla allazi yàlla ba nga xam ne laa ilaha illaa huwa laa nekkul laa musa nekk te du nekk mukk ilaaha boroom boo xam ne boo ko jaamoo nga am njëriñ boo ko jaamuwul nga am lor illaa huwa bulu moom yàlla wasiya ëpp na wasiya sut na kulla shay'in lépp lenn elman ci xam-xam rek waaw na ko suñu ngay jàngal aleyka ci yow yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam <clears throat> kazalika naka ni noonu lu xewee woon lii lépp min an bàyyi ci ay solo la maa solo yoo xam ne xat sabaxa jiitu na wala xat ci waxat ci dëgg-dëgg atay naa kat dikkee nañ la min la dun naa bawoo ci ñun zikran aw tudd zikran alquran zikran aw téere boo xam ne dafay yóbbu nit ci yàlla di la soril seytaane fa man koo xam ne aara la du mooyu na an walis téere bi fa ina naka moom day yaxmelu dana yenu yowmal qiyaamati visran bàkkaar yu diis gann yal nañ ci yàlla musal ya rabbi xaalidina ñuy waay béel ñuy waay béel fii ca safara soosale wasa a ñaaw na wasa a bon na lahum ñeel leen xim nañ ci aw yan yowmal qiyaamati bésu penc googale ah yow man bés a ngi dëkk bés boo xam ne yun faxu dees na ëf fi suuri ci biir ngalliir ga ngalliir mooy loolu mel ni béjjéen malayka boobu ñu tuddee azrafil waa bés a ngi ñëw dana ko ëf bu ko ëffee suuf si yëpp dafay mel ni benn janj waaw waaw dafay maase rek bu kerogee war nax suur danañu pëng ñu dajale al ne bàkkaatkat yi yow ma seen keroog ñoom ñëpp waaw zurqan tal nañ ci yàlla musal wallahi boo leen gisee ñu ngi woos ñu ngi ras ñu ngi kotom yata xaafatu na ñuy koyti koyti du xam ngeen koyti koyti ah ñuy koyti koyti bay nam seen diggante Ah, kenn ku nekk mi ngi jëm ci ki mu yaakaar kooku mi ngi koy daw ñu naan in labistum yéen de saxu leen ci àddina illaa ashran bu du fukki jamono yooyu rek nga juddu nga feral nañu la dugal nañ la néegu góor song nga ngoro am nga doom lii lépp ci benn siècle ga lay xew hmm? ndax na ñun alamu ñooy waaye ñooy aji xam bul ne alamu moo gën a xam yàlla amul afala tafdil da ngeen alamu daw raw bi maa yaqulun ca la ñuy wax isfat lekkul yaqulu bay wax am salum ñen niroog ñoom tariqan ci jaaruwaay nee na in labistum leen ci àddina gi illaa yowman budul benn bés rek wa yasalunaka ñu ngi lay laaj anil jibaali ci doj yi bu àddina jeexee nan la doj di def ah yàlla nee ni ni ngeen di jëree gerte ah ni nga jëlee gerte di ko bees di ko jëri noonu la yàlla di jëree doj yi ñoom ñëpp ñu daal di dem wees alu na ko ñu ngi lay laaj anil jibaali ci doji faqul nel yan sifuha dana ko jenj rabbi sama borom nasfan aw jenj de fa yazara mu bàyyi fa mu nekkoon xaa an muy aw xóot-xóot saf-safan boo xam ne gu wululu la dafa xóot bay wulu wulu ji saf-safan goo xam dafa wulu wulu di wàcc ci ron laataraa doo gis fii haaj ci àddina gi bu keroogee i wajan fu lunk wala am tan caagan fu waaw ah, fu fu foo xam ne dafa janju wala foo xam ne dafa woggu yëkkati ko ca kaw wala foo xam ne dafa jungaamu doo gis foo xam ne iwajan dafa jeng wala lunk wala am ta doo fu jungaamu yow ma isin keroog nag yattabi'una danañu topp ad-da'iya aji woote ga te mooy yàlla dina digal malayka ne wool sama jaami bu keroogee laa iwaja déet jeng lahum lahu di ko ñeel dana ñëw de waxasiyat dana ragal waxashiya dana wàcc dana ragal ba wàcc al aswaatu baat yi kenn du ñu may wax ci kaw li rahmaan yàlla rek fala tasmoo doo dégg kero illaa hamzan budul aw hum humi dënn yaa ngi hum hum rek yow ma zin keroog laatan faw du jëriñ ashafaatu ak rammu ah kenn du rammu keroog de ahankay danañu rammu de ñaari wax yi mooy lan yow jaamu woo yàlla toppoo ndigal bàyyi woo tere nga ne yow da nga dugg aljana yàlla du jëmm jooju mu déedéet yaa ngi naan yaa ngi fen yaa ngi sàcc yaa ngi karabaan ne daañ ma ramm wallahi duñ la ramm mu ñañuy ramm kay mooy ñi nga xam ne ah defoon nañu jamono daal leen dugal ci ay mbir ñu dugg ci ay mbir waaye ramm moom danay am waaye nañ ko foogee du noonu rek ñoo rek yàlla ubbil bunt yi ma duggal leen ah déedéet illaa bi iznihi man zal ladhi yashfa'u indahu illaa bi idnihi dégg nañ ko xaadimu rasul yal na yàlla tax ci barkeem euh, di Mawlana Cheikh Ahmadou Bamba nee na usmaan Ousmane moom kenn dana ram mu juróom ñaar fukki junni nit ñoo xam ne safara moo yelloon ci ñoom wa fiihi qaala nabi Ousmane yashfa'u fi sab'ina alfan wa kullun haqquhu naaru nee na yonent yàlla Muhammad nee na keroog bi Usmaan defee teraangam bu mag boobale Sëriñ Tuubaa mi ngi nettali ca raaya ba nee na wa bihi qaala ci solo soosu la waxee annabi te mooy yonent bi ne Usmaan Seydina Usmaan yashfa'u dana donn ki yashfa'u dana ramm sab'ina alfan juróom ñaar fukki junni nit ñoo xam ne kullun kenn ku mu doon ci ñoom xaqu cëram naarun moo doon safara <clears throat> am na koo xam ne munta ramm boppam sax am na ko xam ne boppam rek la mun a tinu am na ko xam ne dana rammu ñaar am na koy rammu ñett am na koy ramu junni am na koy rammu ah eh. yal na yàlla boole ñu ci ñuy rammu ya rabbi kon biir maa ngi noonale laatan faw du jëriñ ashafaatu ak rammu illaa ndere man koo xam ne azina digal na lahu ñel ko rahmaan aji yëram ba war a dee te gëram ñel ko xawlan ci kaddu yàlla xamoon na dana wéy di xam yàlla mu dana xam maa bay na ay aydihim la nekk seen diggante ndendi li leen jiitu yàlla xam na ko <clears throat> wa maa xalfakum ak li ci seen gannaaw walaa yuyitu na te duñu peek duñu wër ndombo bii ci yàlla elman benn xam wa ana daadin daadina yàcc keroog daal di njata malu alwuju kanam yi keroog lil hay yi ñeel aji dund ga nga xam ne ci lu mu dugg mu dund ci lu mu génn mu nekk aw médd rek te mooy yàlla alqayum yàlla mi féete boppam ci lépp kenn féetoo ko ci dara <clears throat> waxat ci dëgg-dëgg day xaaba sooy na sooy na man koo xam ne xamala yenu na zulman tooñ wa man yaamal képp ku jëf mina saalihaati ci yu baax képp ku jëf lu baax te woo moom mu'minun aji gëm la falaaye xaafu déel muy ragal zulman ak tooñ wala du jaagan xat man ñu ŋàmp ko comme ni ngay ŋàmpee màngo mu wàññeeku yàlla ne sa jëf ju baax man yàlla du ma ci ŋàmp dara hmm? wa kazalika mbir mangow noonu rekk la anzalna wàcce nañu téere bi qur'aanan muy alqur'aan bët def koy gis loxo di ko laal làmmiñ di ko jàng nopp di ko dégg arabiyan muy làkk yaaram làkk yépp arab moo ci gën a rafet làkk yépp arab moo ci gën a neex booy làkk arab boo nekkul kilifa it da ngay niroo kilifa ngir li ngay wax ni muy génnee day mel ni booy làkk français même boo tiitaruwul day mel ni da ngay tiitaru ah, doo koy gis da ngay yokkale ko sa mbagg yi daan ebe alors foog nga <laughs> noonu la làkk ngone la français làkk xale la boo koy làkk foog ngay yëngal sa loos tuuti waaye nga anglais boo koy làkk boo doonoon kilifa it day mel ni koo xam ne dafa jël high dose dangal naan lu bëri ci <laughs> ah, dafa mel ni ku mandi la hawaayu foog nga daal di ko jàngal bu baax a baax mu mel ni ku màndi ñu soog ko mën a dégg gis nga làkk wolof boo koy làkk da mel ni ku muus même boo muusul booy làkk wolof day mel ni ku muus rek ah waaye boo doon làkk bambara bi fii day mel ni ñuy xeex naa dumu ni ke <laughs> ah, noonu maa ngi noonu la yàlla nee na quraanan téere bi tey di mooy alquran arabiyan làkk yaaram la wa naa teqaltal nañu fii ci alquran minal waidi ci ay tëkkoog ay digle digle laallahum ngir ñoom yettax na ñu mën a ragal yàlla aw yuhdis walla bay sos lahum ñeel leen zikran ak fàttali ci yàlla yoo ñu tudd borom bi fata alallaahu yàlla jomb na lañ koy askanalee almaliku fata ala kawe na allaahu yàlla te jombale jombale na boppam lañ koy taqal almaliku yàlla mooy buur ku falu mooy ki la fal ku folleeku mooy ki wàcce alxaqu yàlla mooy ku dëggu yàlla mooy dëgg ci boppam kon xam leen dëggu mu xam leen dëgg-dëgg xamal leen ay nitam wala taajal bul gaawantu bil quraan ci alquraan gi min qabli jëkkat an yuqdaa waaw dees ko wéel wax yuhu ak juuxam ilayka jëm ci yow Muhammad dafa doon bugg alquraan du bugg dara rëccu ko ca yàlla ne ko sannitu ko fa laa tan daañu saxal yépp sa dënn gi doo fàtte dara sallallahu alayhi wa sallam ah waqul fortoll na nga ne rabbi sama borom zidni dolli ma waaye elman xam ndek xam-xam moom du jeex xam-xam amul koste loo rëy xam-xam am na ku la ëpp xam-xam bés dana dikk siis bi ma toog ah nit dana fi toog bu waxee rek da nga ne moo wàcce woon rëy yàlla bi yàlla maa ngi lay ñaan yàlla na ko defal yaa bi wala kat ci dëgg-dëgg day ahal ahit naa fasante woon nañu kóllëre ilaa aadama jëm ci aadama min xablu jëkkat fa nasiya mu fàtte mooy xalbu naasin waxoon naa leen xol yi ñeent lañu alaa bi zikrillahi tatmainul qulub xalbun qaasin xalbun naasin xalbun mustaaqun xalbun waxdaaniyun ah aadama nag dafa fàtte woon li ko yàlla waxoon bu laal lii falam najid fekkuñu lahu ñel ko asman ak dogu wa fàttalikul is qulna ba ñu waxee lil malaykati ñeel malayka yi usjudu sujud leen li aadama ñeel aadama fa sajadu ñoom ñëpp ñu sujud illaa iblisa abaa lank na hmm? fa qulna ci lañ waxee <clears throat> yaa muus yow aadama inna haza nak kii day ta mooy iblis adungun noonu la laka ñeel la wali zawjik ak sa soxna si falaa yuxrijannakumaa bu mu leen génnee yéen ñaar minal janna ci aljana bu leen génnee fa tashqaa yow yaay texe di de ndax dégg ngeen aaya bi nee na bu leen bu leen lekk yéen ñaar ci garab gi moytu leen yéen ñaar lu ko moy dana leen génnee yéen ñaar bu ngeen génnee yéen ñaar yaay sonn de ndeke góor moom mooy tabax kër mooy def ay néeg mooy leele mooy nandal mooy wodd ndeke bu ko jigéen defee it lislaam tegu ko mbaaxam la nee la bu ngeen génnee fa tashka yaay coono de yow aadama kon dégg nañ kàddu gi kon buñ ne nañu yemale diggante góor ak jigéen wallahi duñu yembe yowmal qiyamati l'égalité entre l'homme et la femme c'est impossible du nekk mukk ba yowmal qiyamati hmm? loolu mënta am ah innaka naka yow boo nekkee aljana na la ka ñeel na la allah ta ju adoo xiif fii haa ci adina fii haa ci aljana wala ta araa doo rafle wa an naka naka yow day boo nekkee aljana laa tas moo doo xiif du laa tas moo doo mar doo mar fii haa ci aljana wala tataa doo ceeñaatu ceeñaatu mooy lan naaj bi dafa tàng lool amoo ker ngay jaar ngay ceeñaatu ci sakke aljana amul xiif laata ju aljana amul mar amul rafle amul naaj ba ngay ceeñaatu kon xam nga li ñu naan communisme mënta am communisme du xam ngeen ko mooy politique bi ñëwoon ci union soviétique anakan moo ko andi woon Karl Marx Friedrich Engels Vladimir Lénine anakan moo leen ci topp stalin ñoom Christophe Andropov Tchereninko Gorbatchev anamu du toj na képp kuy woote loo ne yàlla bokk ca yàlla dafay mabbu loola le moo tax réewu riis yi mabbu na tey ji te ñoo ëppoon doole ci àddina gi dañuy coow ne Amérique waaye riis moo leen ëppoon gànnaay lii ñuy wax kenn du xiif a ah, déedéet foog am ñu xiif waaye na ngeen góorgóorlu bu mu doon xiif bu jëm dayoo na ñuy naddante lii day la yàlla waroon aljana loolu aljana rek la am fa wasfara daal di jax jaxe ilay jëm ci aadama seytaanu xaala ci la waxee yaa aadama yow aadama xal adulluka ndax du ma la tegtal ala shajaratil xuldi ci garabu béel garab goo ne boo lekkee da ngay béel ba faw wa mulkin akam nguur nguur goo ne laa yab laa waaw déel muy fanax de te du ràpp mukk fa akalaa ñu lekk min haa ci garab googale ñoom ñaar fa bada daal fang laxumaa ñel ñoom ñaar saw aatuhumaa seen seen awray subhaanallah awra rafetul moo tax yàlla de ko saw ah seen yu ñaaw ba ñu lekkee garab ga seen seen malaan yëpp daal di naaw aadama na dung ci biti xawaa na dund ci biti mënatu ñoo xoolante wa tafiqaa ñu daal di soobu yax sifaani ñuy gàccoo min aliha alihima seen kaw ñaari awra ya min waratal jannat ci xobi aljana ya wa asa moy na aadamu rabbahu boromam waa zahir noonu lañ koy tekkee ah waaye waa baatin day nee nañu wa asaa jëfandikoo na ndigalu rabbu boromam aadama ndekk aljana kenn du fa jur te buñ nekkoon aljana kon jurante du am te bu jurante amul ngeen ci mbindeef yi di mu seydina Muhammad du ñëw jamono hmm? am na benn nit yàlla bu ne bu doon moom la comme moom benn doom la lekk ñu wàcce ko àddina mu am ay doom ba Muhammad feeñ ne bu doon moom la garab bi yëpp lay lekk benn yoon ah kooku dafa daanu woon nitu yàlla yi dañuy daanu nag na ngeen xam loolu la ah, wa asaaneel jëfandikoo na aadamu rabbahu ndigalu boromam moo tax farawaa wàcc na suuf wala nga ne wa asaa mooy na aadamu rabbahu boromam farawaa ba ko defee rek la la dengat ñi ko summa topp ijtabaahu daal di ko tànn rabbu boromam fa taaba ali mu nangul ko tuubam wa hadaa mu jub ah nañ ko xaala ci la yàlla waxee ihbitaa wàcce leen yéen ñaar mi naa ci asamaan si jamian boole seen ci lañ wàccee Hawa jidda ñu wàcce aadama ca doj bu ñu tuddee Charnadib ci réew mu ñu tuddee Saylaan léegi ñu ko tuddee Sri ba adukum lenn ci yéen aduun noonu lay doon li baadin wa imma benn yi atiyakum dana leen dikkee min nii ci man hudan njub fa man tabaa képp ko topp hudaay sama njub falaa yadillu del muy sànk wala yashqa del muy texe di wa man képp koo xam ne nag aara du mooyu na an bañ maa tudd man yàlla bañ maa jaamu fa inna aji sax la lawu ñel ko ma'ishatan dund goo xam ne dankan dafa ne cocc dafa ne cocc coccooral dankan bu fënax ah dankan goo xam ne dafa kuf ni cere di kufee dundam dafay kuf dafay ënn dànkam dafay ënn yàlla nañ yàlla mosal ci dund gu ënn wa nafsu danañ ko pëng yowmal qiyaamati bi su penc a ama muy ko wax ne silmaxa la du gis nday joor du gis càmmoñam benn ñu koy dugalee safara yàlla nañ ci yàlla musal xaala nga dégg mu naan rabbi sama boroom lii ma lu tax xasarte ni nga pëng ma a ama may silmaxa te waxat dëgg-dëgg kuntu nekkoon naa ci àddina ga basiran di aji gis xaala yàlla na kazalika naka noonu axat kala la dikkee woon ayat naa suñuy aaya fa na sitaa nga fàtte ko de wa kazalika naka noonu al yawma bésu tey gi tun saa des na la fàtte yow ni dit waaw ah, wan nag si danañu fay kazalika naka noonu man asrafa koo xam ne fu nekk mi ngi yàq rek wa mu yumin te du gëm bi ayaati rabbi ci ay aaya yi boromam wala azabul axirati mbugalu alaxira di ashadu moo gën a tar te waa xaa mooy ba faw <coughs> afalam ah, afalam yahdi ndax jaaduwul nag lawum ñeel leen yéen doomi aadama ngeen gëm yàlla kam bari ñaata yoon alag naa bu ñu alagee xablawum balaa ñuy ñëw ñoom minal xuruna ci ay maas xawmu aadin xawmu samud jadiis tusum ñi ñëpp yàlla alagoon na leen yam su na ñu ngi di dox fi masaakinim seen dëkkuwaay yi innaa ji nekk la fii zalika ci loolu la ayaatin ay aaya li ulin nuhaa ñel way ñëw ci xel yi cey walaw laa bu nekkul woon kalimatun baat baat goo xam ne sabakat xas na jiitu min rabbika sa boroom bu doon yàlla bu tuflee dootul maraat <clears throat> kon day lakkaana daal di nekk lisaaman lu takkook ñoom waaye na yàlla mi ngi leen di xaar wa ajaloon ba ci dig ba nga xam ne musamma mooy dig ba ñu tudd rek fas béer na nga muñ alaamaa yaquluuna ci lépp lu ñuy wax <clears throat> wa sabbih na nga sabbaal bi hamdi rabbika ci sant sa boroom qabla tulu'i shamsi balaa jant bi di génn julli subaa ngoog wa qabla ghurubiha balaa jant bi di sow muy tàkkusaan jëm timis eh, wa min ana il ñaari tàppaatu guddi na nga joxe salaatul fajri sunnay seydina muhammad la waaye na joxe gee wa sabbih na nga yàlla wa atrafa nahaar petu bëccëg muy tisbaar tàkkusaan bul ko faat juróom waxtu yangoog lii boo ko defee la àllak bu boobaa yow tardaa da nga gërëm yàlla dina la may xéewal ba dootoo soxlaati ba ba ci keneen yàllaa ngi wax ak Seydina Muhammad waaye ñun lay waxal de <clears throat> yàlla may la lii yow lee ngay gis yàlla may la lii ngay gis lale waa ku doyluwul ana kañ lay toog bay jaamu yàlla àddina gi tóor tóor la tóor tóoru démb moo dàq bu barki démb tóor tóor bu tey moo dàq bu démb tóor tóoru ëllëg moo dàq bu tey tóor tóoru gannaaw ëllëg moo dàq ëllëg kon sa xol nag boo ko defee ci àddina te àddina mooy jigéen mooy xaalis kon foo jëm mënoo leen jeexal li la ci yàlla jox téye nga jaamu borom bi ah wala tamuddanna bul tàllal bul xëcc bul fudd ay nekk sa gisee kaay yi ñaar ilaa maa jëm ci la nga xam ne matta ana bànneexal nañu bii ci loolu azwaajan ñeneen ñu tollantiku yeneen société yeneen yeneen kër yeneen jëkkër ak jabar minum ca ñoom lii dey xamal ne zaharatul hayati dunya hmm? waaw tóor tóor dund àddina dong la li nafti na moom ngir ñu lëjal leen fii ca loola le wa rizqu sa wërsëgu boroom di yàlla xayrun moo gën a tedd wa abqa te mooy des ba faw wa amur na nga digal ahlaka sa njaboot bi salaati ci julli ah <clears throat> na nga digal sa njaboot di julli julli du wàcc kenn boo demee bay sukuraat ba yëgatoo ci la julli di wàcc wa awsaani bi salaati wa lum ca teg maa dumtu hayyan daama ya duumu fi yaa ngi dese kolentaan ci nokki julli wàccu la de nitu yàlla yépp dañ doon julli loolu moo leen tabaxloo ay juma ay jàkka waaye am naa fu ma toll dootuma julli déedéet kooku nit ñee koy wax rek na ngeen bàyyi kàddu yooyu la hmm? yonent yàlla Muhammad dafa doon fekk doomam te mooy euh, Zahra Fatimatu Zahra fekk mu ne muy nelaw bu daal jël ndox daal di ko ko këpp ne buurika li ummati fii bukuriha xéewal gi sama askan yépp mu ngi ci seen xëy jógal julli bu ëllëgee danaa génn bàmmeel jibril nekk sama ndeyjoor mikaayil nekk sama càmmoñ ma jëm alkawsara di naan sama doom di faatimatu ne éey sama baay maa ngi di man faatimatu mar na sama bàjjante mooy safiyatu dana daw ne éey sama jarbaat wala éey sama doomi càmmeñ man day mar na ma ne kaay leen kii sama bàjjan la ci sama doom la malayka dox suñu diggante ne ba nga jógee àddina xamoon lan lañ jëf sa gannaaw bu fekkee na ñu ngi artu Fatmata bint Rasul ci Muhammad di artu Safiyatu bint Abdul Muttalib ci Muhammad ana kan kon moom lay moom lañ dul artu ëllëg ah? kon nañu dellu ci yàlla nañ jaamu borom bi subhaanahu wa ah? waa amur na nga digal ahlaka sa njaboot bi salaati ci julli wastabir na nga muñ te sax dàkk ca muñ nga alayha na nga muñ muñantu tey muñ le tey muñantoo laa nasaluka ñun laajuñu la risqan benn wërsëg nax na ñun dey nasuuka ñun ñoo wërsëgal wal aaxibatu mujj waayu mbiri li taqwaa ñel na waay ragal yàlla yi waqaalu ñu ngay naan law laal yaati naa lu tee mu dikkeeñu bi ayatin ci kéemtaan mi rabbi bawoo ci boromam ah? lu tee Muhammad andi kéemtaan Isa bu laaloon ku gumba nga gis bu laaloon ku tëx nga dégg bu laaloon ku lu nga wax bu laaloon ku dee nga jóg ana kéemtaan yooyu dem na ak demam Muusa yatam bu ko sànne mu nekk jaan dem na ci demam Suleymaan bu yokk bu yéegoon ca kaw tapem ba dafay naaw comme avion moom ak soldaaram yi ana mu dem na kéemtaan gi gën a màgg ci kéemtaanu alquran di kéemtaan Seydina Muhammad mi ngi ni suñu loxo mooy alquraanul karim fiihi naba'u ma qablakum wa hukmu ma ba'dakum lépp mi ngi ci alquraanul karim bi loo jàng-jàng boo ci ñëwee da dellu ci gannaaw bu yàggul am na ku tuub ci réewu France lañuy xoolee asamaan si di gis biddiw yi lépp appareil yi mu ci yore kenn mu lax ni mu toll waaye dafa gis ci appareil bi loo xam ne gis na téere yépp benn téere musu bu dul alquran kero leen ashhadu an laa ilaha illallah wa muhammad rasulullah mu tuddee boppam abdul haq hmm? li amul kon mbir maa ngi noona le alquran lépp mi ngi ci biir xam-xam boo jàng yàlla andi na ko ci biir téere gi <clears throat> awlam taatim ndax dikkeewu leen baynati lu leer nañ maa fi suufil ula li ci biir xët yu njëkk yi téere yu njëkk yi walaw cey am naa naka ñun ahlak naam bu ñu leen alagoon bi asaabin ci mbugal min qabli balaa Muhammad di ñëw ah kon da nga dégg la xaalu ñuy naan rabbana ay suñ boroom ah lawla arsalta lu nga yebal ilayna ñun rasulan aw yonant fanatabee kon ñu topp aayatika say aaya min qabli jëkk ak annazil la ñuy torox war nax sax ñuy gécc xul neel kullun kenn ku mu doon ci ñun mutarabbisun aji nëggandiku la aji niig niiglu la fa tarabbas wéy leen di niig niigu rek fasawfa fasata'lamuna xel si ngeen xam man anakan asxaabu siraati mooy boroomu yoon sawi yoon gu jub yoon gu yemb yoon gu dal wa man ihtada kan anakan moo gindeeku hizib la de <coughs> kon benn hizib paase na maa ngi dàq sama ñaareelu hizib yàlla na ko yàlla yombal <coughs> koo xam ne dégg na ci dara te leeru ko jotaay bi attanu ko waaye boo dikkee ca kër ga boo ko laajte dinaa la ko wax incha allah damay bañ ma ubbi buntu laajte kenn ku nekk di laajte dootuma mën a demati waaye lépp lu ngeen dégg ma wax ko ngeen am ci lu leerul bu ñu weeteere boo ma ko laajee dinaa la ko wax doo lu may na bëd déedéet luy téere bi yàlla la feeñal ko rek ummatu muhammad jot ci ko sóoratul anbiya mi ngi noonale sóoratu saaru yonant yi yàlla wàccee na téeméeri junni yonant ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent Muhammad moo leen ñeenteel saar bi yàlla def leen ci tudd tudd gu bëree bari ñu tuddee ko suratul anbiya yi bismillahi rahmaani rahim <clears throat> bismillahi maa ngi sukkandiku ci doole yàlla bismillahi jiital na ma yàlla ku dul yàlla du yàlla yàlla rek mooy yàlla ki am boroom motul boroom kam ki am boroom motul boroom kamul boroom amul moroom rahmaani yàlla mooy zahir rahim mooy baatin rahmaan yàlla mooy awwal rahim yàlla mooy aaxir rahmaan yàlla mooy doole biir yàlla mooy doole biir mooy doole biti yàlla na ne iqtaraba jegeñ la lool jegeñ na lool lool lin naa si ñeel doomi aadama yi xisaabum seen rek la de ah? boo xëyee doo gont am na koo xam ne tey tey mooy bésam bu mujj saañ dootu fi ñëwati mukk hmm? am na ko dugg ci bitig bi mi ngi jënd mburu mi ngi jënd bër ndeke piis bale muy seen càngaayam la bu ko xamoon du fa dugg yaa ngi romb maçon baa ngi gas ndeke peelam boobale fan yu néew moom la ñuy jël gase ko sa bàmmeel lat koloñ bii nga gis naan waa ji ndax seer na mën na la seerul ndeka lat ko lañ boobu mënoo ko jënd keneen a koy jënd ci léegi moom lañ lay suuyal bu ñu lay yóbbu bàmmeel hmm? kii nga ramu mu toog ci buntu jàkka ji ndekk mooy élément bi lay jullee huitaine bii nga gis ci pharmacie bi ndek moom lañuy jënd def ko say bët say bakkan sa gémmiñ sa poqataan mbokk yi nañu ragal yàlla nañu jaamu yàlla nañu bàyyi fen bàyyi rambaaj bàyyi wuruj bàyyi wor bàyyi féewale nitu yàlla yi iqtaraba jegañ na lool lin naa si ñeel doomi aadama yi xisaabum seen regle waxum naka ñoom muriduuna ñuy du mooyu fii raflatin nekk ci càggante rek amul benn aaya bu leen dikkee dikkee waat leen dikkee waat leen bu du ñu déglu ko dif caaxaan rek maa yaatim du leen dikkee min zikrin benn fàttaleku min rabbim bi bawoo seen boroom muhdasin di lu ñu yeesal ak wàcceem illaa budul istama oohu ñu déglu ko hum fekk ñoom yàlla abuna ñu ngay fox rek laahiyatan ñu ngay pellal mi ngay wëlëng xulubum seen xol wa asaru ñu ngay yël ñu ngay yël an najwa ay déeyantoo allazina ña nga xam ne tooñ nañu ñu naan hal kii day nekkul dara illaa basharun bu dul mbindeef la mislukum comme yéen afata na moo ndax da ngeen di dikki asira njabar wa antum te yéen day tubsiruna yéen a nga gis xam ne lii ngeen di def njabar la xaala ci la waxee rabbi sama borom day ya'lamu xam na te dana wey di xam alqawla kàddu gu jib fi samaawaati fi samaa ci asamaan wala ard ak suuf o moom yàlla asami mooy aji déggaakoon balaa ngeen di wax al alimu yàlla mooy aji xamaakoon balaa ngeen di def bal li fi nekk xaalu ñu ngay naan li Muhammad di wax ni ay gént yu jaxasoo la wallahi dug ay gént yu jaxasoo adrasu ahlaamin ay gént yu jaxasoo la bal fi nekk am na ñuy naan déedéet iftaraaw def koo sos bal fi nekk huwa moom am na ñu naan shaa'irun woykat la hmm? am na ñu naan Muhammad dafay woy alquran du woy alquran amul ay bunt amul ay amul ay mawdi ah? amul muqaddima amul tamhid alquran mooy kitaabullahil mubiin hmm? fal yi ati naan nañu dikkee bi ayatin ci aw kéemtaan kamaa naka ursila la yebalee fee woon al awala nañu njëkk maa amal gëmul woon xablom lu leen jëkk min xaritam benn dëkk amul benn dëkk bu leen gëmoon bu budul amul benn dëkk boo xam ne dikkoon na ci jamono ñàkk a gëm yàlla budul ahlak naa alak nañ ko maa amal gëmul xablom lu leen jëkk min xaritam ci aw dëkk lu dul alak naa alak nañ ko ay uminu ndax danañu gëm hum ñoom wama arsalnaaka yebaluñu la wama arsalnaa yebaluñu xablaka la la njëkk illaa rijalan bul ay góor hmm? yàlla musta yebal benn yonent boo xam ne jigéen la ak lu mu màgg-màgg ah ak lu mu màgg-màgg jig góor dong la yàlla doon yónni am na ci jamono yële wonoon naa leen ko benn journal mi ngi génne benn jigéen ne dañ ko def élimaanu jumaa léegi ci Amérique seetal caay-caay googale élimaanu jigéen bu naree am Amérique lay amee ji ah ana Égypte ana Soudan ana Maroc réew yi nga xam ne nit yàlla yi fa lañu tëdd bu doon lu jaadu la fa lay amee yàlla musta yebal benn yonent illaa budul rijaalan ay góor lañu nuuhi danañu juux ileem jëm ca ñoom fasalu na ngeen laaj ahla zikri ñooñ xam in kuntum dem nekk ngeen laa na xamu leen nit ñi nag ñeent lañu allazi yadri wa yadri annahu laa yadri ki xam ki xamul xam ne moom xamul hm? allazi yadri wa yadri annahu yadri ki xam xam ne moom xam na allazi yadri wa laa yadri annahu yadri xam na waaye xamul ne moom xam na ak allazi laa yadri wala yadri annahu laa yadri xamul te xamul ne moom xamul ñeent yi moo am ki xam te xam ne moom xam na huwa alimun fattabi'uhu ki xam te xam ne moom xam na kooku boom xam la nañ ko topp allazi yadri wala yadri annahu yadri ki xam te xamul ne moom xam na dafa tollu ci nelaw nañ ko yee mu jàngale allazi laa yadri wa yadri annahu laa yadri ki xamul te xam ne moom xamul kooku jaahil la nañ ko tette dana jub ki gën a bon kay mooy allazi laa yadri wa laa yadri annahu laa yadri fa huwa daalun mudillun fajtanibuhu ki réer xamul ne moom dafa réer dafa sànk dafay sànke nañ ko moytu kon dégg nañ kàddu bi kon mbir maa ngi noona le fas alu na ngeen di laaj ahla zikri ñooñ xam-xam in kuntum dem nekk ngeen laa ta'lamuna tollu leen ci fu ngeen di xamee wa maa ja'alnaahum defuñu woon yonent yi jasadan ñuy ay yaram kese rek <clears throat> laa ya'kuluna ta'ama duñu lekk ñam wa maa kaanu nekk ñoon xaalidin di way biil yonent yi dañ doon lekk di naan dañ doon am ay soxna dañ doon am ay doom summa sadaqnaahum topp ñu dëggal leen alwaad diggu yàlla ba fa anjaynaahum jàmmal nañ leen wa man na shaaw ak ñañu soob ci suñu ngëneel wa halak na ñu alak almusrifiin ña nga xam ne ñoo di yàqakoon <clears throat> laqad ci dëgg-dëgg anzal naa wàccee nañu ilaykum jëm ci yéen kitaaban téere te mooy alquraan fii nekk na ca zikr zikrukum lu leen di fàttali lu leen di waar ak lu ndax du ngeen xelu waay <clears throat> na xasam naa Hmm? bari na bu ñu njasamalee min xarit na aw dëkk dëkk boo xam ne kaanat nekkoon ne zaalimatin di aji tooñ wa ansha'na ñu sos ba adaa gannaaw dëkk boobale xawman ay nit aaxari na ñeneen bari na dëkk bu doon def ay njuumte yàlla jëlee leen fi ànd yeneen dëkk yoo xam ne ñoom dëkk yu baax lañ yàlla na ci yàlla boole suñu dëkk yi hmm? yàlla na yàlla fay leen falama axasu ba ñu demee ba yëg ba ñu demee ba yëg ba asanaa suñuy teeng teeng ba asanaa ci saasi nga gis leen yarkudu na ñuy saju ñuy daw daw yu metti min ha ci mbugal laa tarkudu bu leen saju warjiwu na ngeen ilaa ilaama jëm ca la nga xam ne utiftum xéew taleef na leen bii ca loolale wa masaakinikum seet leen seen kër yi leen yàlla mayoon ay étage lii lépp yàlla mi leen koy fàttali xam leen ne yàgg-yàgg la àllakum ngir nga yéen xam leen ne bés dana ñëw tus aloona des na leen laaj de <clears throat> xaalu ñu ngay naan yaa way la naa woonaa suñu tos kore inna naka ñun dey kunna nekkoon nañu zaalimiina di way tooñ <clears throat> fama zalat dañul tilka loolu da'awaahum mooy seen wax mooy seen woote xataa be ja'alnaahum ñu mujjal leen xasidan ñu mel ni lu ñu góob xaame dina ñuy way giim mel ni safara su fay wa maa xalaq na sama binduñu asamaan si wal ard ak suuf si wa maa bay na ma ak li seen diggante laa ibina ngir ay caaxaan de déedéet hmm? law araat naa bu ñu nommoon an na taxasa ñu jàpp la wan aw po aw caaxaan la taxas naa nekk na ñu jàpp ko min la dun naa fi ñun in kun na andem nekkoon nañu faa ileen di way jëf loola le balli fi nekk naqsifu danañu xalab bil xaqi dëgg alal baatili ci neen fa yat mawu mu daal di ko moñoxe fen lu mu yàgg-yàgg dëgg dina dikk moñoxe ko hmm? bu dëgg dikkee ci kaw fenn fa isaa ci saasi saayiqun muy aji bëxër ñëpp waaye ana lu tax dëgg tey nit mënu ko wax boo lekkee dërëmu fen dootoo mën a waxati dëgg ah? gis nga fen ak dëgg mus nañoo tukki ah fen aw ak dëgg mus nañoo tukki bu ñu dikkee rek dëgg mooy jiitu ah ñun de ay doxam ndéem lañu ndékki lañu bëgg ñu ne ndékki bi jeex na ñu dem feneen ñun de añ lañu bëgg ñu ne añ bi jeex na bu ñu dikkee ci kuy jaay lekk ñun de dañoo xiif waaye amuñu njëkk ñu ne wey leen ñun borom njëg la ñuy xaar ba jant bi sow ñu fanaan ci seen xiif kenn nelawul ba bët set dëgg mi ngi jiitu rek fu mu dikkee wax dëggam du lekk fen na ko léegi nag bàyyi ma man ma jiitu fenn daal di jiitu dëgg ba ñu dikkee ci benn restaurant fenn daal di ñëw ne jox ko benn palaat mu jox ko benn palaat wane ko tegal ma fi benn palaat mu tegal ko benn palaat ñu lekk ba pare mu ne ko jox ko naan tiif mu jox ko naan tiif mu ne ko jox ma naan tiif mu jox ko naan tiif fen daal di ñëw taxaw ci comptoir bi ne delloo ma weccet bi mu ne ko yow kañ nga fi taxaw ba fay bay laaj weccet mu ne seetal junni boobu nga boxam léegi dugal ko léegi ubbi mu ubbi ko naa wax nga dëgg kay dëgg xam na ne fen la waaye mënu ko wax bu ko waxee ñu jàpp fen jàppale ko kon boo gisee léegi nit ñi mënatuñoo wax dëgg yow kii ministre la dafa ne xaalis andil la kii dem gagné ci loterie daal di la andil kele daal di def ay mbuxu moom andil la xam nga ne fi mu ko jëlee lewu ko waaye yow yaa ngi bëgg a yeggale sa bâtiment bi ah wala yaa ngi bëgg am benn kat kat dootoo waxati dëgg mbir yaa ngi noonu yàlla yàlla dimbale ñu waaye ne Seydina Omar li mu wax nañu sax ci dëgg bu yeboon nañu suufel ànd ak dëgg te loolu néew na nañu dàq fenn doonte fen def ñuy yéegal te loolu it néew na bu mu amee kon nañ ànd ak dëgg ab yàlla bi rek kon yàlla nee na bu dëgg dikkee rek fen ne bëxër ñépp fa iza huwa sayiqul mu daay daw dem walakum dana leen ñeel al waylu tos ko rek mimma ne la ñuy meññal walahu dana ñeel lahu aji sax la ñeel yàlla man fi samawat lépp lu ci asamaani juróom-ñaar wala ard ak suuf wa waman ak ka nga xam ne indahu waman ak ña nga xam ne indahu ñu ngi fa moom laay segona du ñu ngande ngandelu an ibadati walis jaamu yàlla wala yastaxsiruna du ñu gàttañlu du ñu doggantiku du ñu niig niiglu du ñu tayal du ñu yokkot fu ñu nekk ñu ngi jaamu yàlla rek yu sabbiwuna ñu ngay sabbaal yàlla allah la guddi lu mu lëndëm wan naxar ak bëccëg laa yaftaruna du ñu sos du ñu duur du ñu nar am li fi nekk yéen day gaañ nga xam ne yéen a bañ a gëm am itaxas wala dañoo jàpp alihatan yeneen yàlla minal ardi ci suuf si xum ñoom yunsur na ñoo nar a dekkil jaam yi ëllëg déedéet ñaar yàlla bu ñu amoon néegi ne asamaan ak suuf yàqu na ah kii bu ne nañ jëm penku kii ne nañ jëm soow soow bu ñu xaccoore ngir ma yàqu lawkaana cey bu nekkoon fi maa ci ñoom ñaar alihatan boroom illallah budul yàlla la fasadataan ne gën yàqu dikkee fa subhaanallahi tuubiru bi yàlla fa subhaanallahi sellal na ma yàlla ci lépp lu mu sellal boppam rabbil arshi yàlla mooy borom arash amma waliis jomb na yasifu na lañ koy mellal laa yusalu deful laaj amma yafalu ca la muy def waxum ñoom kay yusalu la def laaj amit tarazu wala dañoo jàpp min duni dañoo jàpp ku dul yàlla aleetan def ko ñuy ay boroom xul neel xaatu dikkee leen burhaanakum seen lay haada alquran gi zikru fàttaleku waay hmm? waay la man ma iya ànd ko ànd ak man wa zikru ku waay la man xabli ñu ma jëkk balli fi nekk ak sawum ci lépp ci doomi aadama yi laa yi alamana dañjul xam alxaqa dëgg te wax fahum naka ñoom mu ëddun waaye du mooy lañu wa ma arsalnaa musuñoo yebal min xablika la la njëkk illaa budul wa ma su musuñoo yebal min qablika la la jëkk min rasulin aw yonant illaa ndare illaa lu nuuhi dañoo juux ilay jëm ca moom annahu luy mbir tey mbir laa ilaha déet buur bu ñu woyo jaamu jaamu ko di jur jàmm ñàkk koo jaamu di jur fitna amul illaa ana abudul man fa abuduni na ma jaamu waqaalu ñu ngay naan ittaxada rahmaan yàlla dafa jàpp wala dan doom déedéet lam yalit walam yulat walam yakun lahu kufuwan ahad <clears throat> subhaanahu sell ñeel na yàlla balli fi nekk di malayka yi ak jinne kondorong yi lépp ibaadun ay jaam lañu mukarramuna yeddi yu ñu teral rek ah laay sabiquna duñu jiitu yàlla bil qawli ci ay kaddu te waxum ñoom bi amri ci ndigalu yàlla ya amalu ne dañ koy jëf de <clears throat> yàlla mu yàlla xam na day di xam maa bay na aydim la leen njëkk la nekk seen ndend wa maa xalfum ak li ci seen gannaaw wala yashfa'una duñu mën a ràmm illaa ludul illaa ndare li man irtada yàlla gërëm te mooy muhammad muxtaar mooy muhammad muxtada wahum naka ñoom mushfiquuna waaye nodd noddaaral lañ min xasiyati ci ngi ragal yàlla wa man yaqul képp ku wax minkum ci minhum ci ñoom inni ilaahun man yàlla la min duuni wali lu jaas yàlla fazalika kooku kàddoom góogale nag ji danañ ko fay jahannama safara kazalika na ko noonu nag ji dañuy fayee azalimina tooñkat yi hmm? aaya boobu di ñëw yéen ñu jàng géographie wala yéen ñu jàng astronomie walla astrologie ndeke jant bi du benn jant ndekk ay million ngi million ngi jant la bii moo ñu gën a jegeñ moom lañuy gis ci fukki waxtu ak ñaar dootuñ ko gis fukki waxtu ak ñaar ay weer ndeke weer du benn de ay junni junni weer ñoo am ñun ci suñu système bi système solaire am nañu fanweeru weer am weer ak benn am na suuf su nekk suñu gannaaw ñu ngi ko tuddee mars li mu am ci ay weer du benn du ñaar du ñett am na beneen suuf suñu tuddee Jupiter ñu ko tuddee Mushtari lii lépp ay àddina la yàlla ne na lépp benn donj la woon man yàlla man maa ko ubbi mooy Big Bang bi ngeen di dégg mooy explosion bu njëkk boobu amoon ci la jant yi feeñee biddiw yi ci la feeñee wogg yi ci la feeñee mooy planète yi lépp ci la feeñ moo tax yàlla nee na alam yara ndax gisul allazina kafaru ña weddi woon yàlla an na samawaat naka yi wal ard ak suuf lépp kaanataa nekkoon na ñoom ñaar rataxan di waay ñebaloo dañoo ñebaloo woon doon benn dank fa fatarnaahumaa ñu yërale leen wa jaal naa ñu def minal maay ci ndox kulla shay'in hayyin lépp luy dund rek yàlla ne def naa ko ci biir ndox mi afalaa yu'minuuna ndax duñu gëm waaye hmm? wa jaal def nañu fil ardi ci ay daaj ay montagne montagne yoo xam ne ñoo téye suuf du baaj baaji boo demee ci Asie montagne bi gën a rëy mooy Himalaya dem na bi ay juróom-ñetti kilomètres ci kaw boo ñëwee ci Afrique doj bi gën a njool mooy bi nekk Kilimanjaro ci wetu Tanzanie boo demee Amérique doj bi gën a njool mooy Andis mi ngi nekk wetu Santiago bu sili lii lépp yàlla moo ko def dëggalee ko suuf am na ñuy naan yàlla moo wàcce borom xam-xam ngir dimbale jaahil yi ah yàlla moo andi borom alal ngir dimbale baadoolo lépp li ci aaya bi la bokk <coughs> lu mu teg anta mii de balaa muy baaj baaji biim ak ñoom wa jaal naa def nañu fi haa ci suuf si fi jaajan ay xàll subulan ak i mbedd lii lépp la allahum ngir ñoom yaxtu ñu mën a génn ñu mën a gindeeku wa jaal naa def nañu wa jaal naa mujjal nañu asama asamaan si sarafan mu doon aw téeg mahfuzan di lu ñu ottu dara mënta dugg ci biir asamaan si bu lu gi yàlla hum naka ñoom muriduna waaye dummoo lañu an ayat naa wali suñu aay wa moom yàlla allazi yàlla mooy borom ba nga xam ne xalaqa moo bind al-layla guddi wa nahaara waaw yàlla de moo bind bëccëg <clears throat> wa samsa seet leen jant gi wa nahaara seet leen biddiw bi seet leen weer yi wa samsa seet jant bi wal qamara seet leen weer bi kullun bu mu doon ci moom yasbanu ñu ngay fil falaki ci biir nguunu gi jant bi nekkul ci asamaan si de ci diggante bi la nekk suñu digganteeg jant bi dem na cent cinquante millions kilomètres te lii lépp ci woon asamaan bu njëkk bi la nekk mbokk yi yàlla fawul yàlla fawantumul wajaal naa def nañu wajaal naa mu jël nañu li basharin wa maa jaal naa mu jël ñu li basharin ñeel benn doomi aadama min qablika jëkk la yow Muhammad sallallahu alxulda kenn du béel képp ku dikk àddina da nga génn àddina de afa in mitta ndax yow boo dee fa um naka ñoom alxaali ñooy waay béel de duñu béel de képp ku ñu ku dugg àddina da nga mës a génn àddina kullu nafsin zaiqatul mawti hmm? bakkan bu mos dund da nga mos da nga mos dee de hmm. man lam yamut atbatan yamutu haraman lil mawti kaasun wal maru saayiquha ku deewul ngir màggataay da nga dee ngir àpp bu jot am na kaas kaas boobale amul kenn ci ñun waaw waaw bu dul dana ko kiit dana ko ñam de <clears throat> hmm? man lam yamut bi sayfin maata bi ghayrihi te addaditul asbaab wal mawtu waahidu boo dee ci géej wala nga dee ci jéeri ji wala gaynde fàdd la wala safara rey la dee moom génn ak bakkan dong la foog nga dee rek de comme digg nga àddina foog nga génn àddina wa nablukum dana leen nattu <clears throat> bi shariyan jamono yàlla andi musiba andi xiif andi mar muy seet ndax da ngay caalit wala da ngay nangul yàlla wal xayri yenn jamono yàlla andil ñu yaat yiw yiw góorle di seet yépp fitnatan muy ngir nattuñu ngir lëgle watur jaaw na des na leen delloo lay naa jëm ci ñun de wa isaara akan dem gis na la alladina kafaru ña nga xam ne dañoo weddi yàlla buñ la gisee yow muhammad sallallahu alayhi wasallam in yattaxizuka duñ la téye illaa xusuwaan ngi di la mbellee di la kokkali naan Muhammad bi nga xam ne amul alal Muhammad mi nga xam ne amul kër ah mu naan yàlla moo ko yónni kii naka la ko yàlla di yónnee ñu naan ahaza ndax kii di Muhammad allazi mooy ka nga xam ne yazkuru mooy tudd alihatakum seen yàlla yi ah waxum naka ñoom day bi zikri rahmaani saa soo leen tuddalee rahmaan rek hum ñoom kaafiru ñuy way weddi ko xuliqal insaanu bindeef na doomi aadama min ajalin ci yàkkamti doomi aadama moo yàkkamti wallahi doomi aadama moo yàkkamti hmm? na yëpp sotteeku tey te xamoon ne diw lépp montandoo na lu ci tegu mooy xamoon nañ du ko jik ah waa ji léppam montandoo na lu ci tegu mooy xamoon nañ du ko jik kon ndànk-ndànk rek atta anni min arrahman wal ajalati min asheytaan ndànk boo gis yàlla la àndal gaawante boo gisa sheytaan la àndal kon àndale na tekk ak tey ya kon sa urikum danaa leen won aayaati samay aaya fala tastajiluni bu leen ma yàkkamti wa na ñu ngay naan haza euh, mata ana kañ haazal waalu bi la dik in kuntum dem nekk ngeen saadiqin di way dëggal <coughs> law yaalamu tey bu xamoon alladina kafaru ñi weddi xiina bés ngi ñëw bés goo xam ne kenn du mën a fankal boppam safara xiina bés bon laayu ku fu na duñu mën a fekk an wujum seen kanam an naara safara <coughs> wala an zuhurum walis seen gannaaw wala hum du caagal ñoom yun saruna waaw des leen dimbale de bal li fi nekk taatim dana leen dikkee tukkik àddina baxtalan ci mbetteel bu dikkee ne fatabato mu daal leen gëlëmloo fatabato mu daal leen jël mbettloo fatabato mu daal leen ëlëmloo falaay setoon duñu àttan raddaa delloo ko wala hum du caagal ñoom yun saruna def leen negandi de wala ci dëgg-dëgg suusi ay yëjjeef na mi ngay mbellee mi ngay kokkali nit ñi ñu ngay kokkali bi rusulin ci yonante min qablika balaa ngay ñëw waaye fa xaaqa daal dina daal dina nërmalu billa dina ca nga ne saxiru dañ doon reetaan di kokkali minum ci ñoom maakaanu lañ nekkoon yastahzinu doon ko kokkali rek yàlla nee na anak man kan man anakan yàq laa ko moo leen di sàmm billa li ci guddi war naa ak bëccëg hmm? bu yàlla loon doomi adama ni ceeli di fëkkee ay cuuj noonu la seytaane di fëkkee doomi aadama waaye yàlla moo leen di sàmm guddi moo leen di sàmm bëccëg mu ne rahmaan ci yàlla balli fi nekk hum ñoom an zikra bi mu fàttali ko seen borom mu ëddoon dañ koy dumóoyu am wala boog lawum dañoo am aalihatun ay yàlla yàlla yoo xam ne tam naw moo leen di tere min dun naa walis ñun laay sotoon duñu attan nasra anfusim dimbale seen bopp ah wala du caagan us wala du caagan duñu attan laay sotoon duñu attan nasra seen bopp wala hum du jàggal ñoom yu sabuuna waaw ñuy mën a suqali wala di xettali wala di sippi min naa ci ñun amul fenn foo xam ne dañ ñu rëcc de amuñ fu ñu leen di diri amuñ fu ñuy amee àndandoo goo xam ne àndandoo ko de àndaal ak ñoom ba ñu rëcc min naa ci ñun de fu ñu jaar daañu daj ak ñun balli fi nekk mataana bànneexal nañu xaawulaay ñii waa ba nga seeni baay xataa taala ba yàgg lool alim ca ñoom al umur dunduga hmm? afalaa yaraw na waaw ah, moo ndax gisuñu ah aaya bi na ngeen bàyyi ci xel aaya bi bu fekkee ci wàll zahir la ndeke géej gi mi ngi lekk suuf si rek ndeke géej gaa ngi lekk suuf si boo gisee bu njëkk carte bu senegal nga gis ko tey da nga fekk océan Atlantique mi ngi dugg mi ngi dugg rek hmm? hmm? dana pare léegi li des yàlla nee na moom balaa àddina gi jeex suuf si suuf si dana lekk euh, su ndox mi dana ko lekk waaye am na beneen firi mooy saa su nekk yàlla dina dikkee jamono fekk koo xam ne yaakaaru jamono la woon koo xam ne bu nit ñi tiitoon mu defal leen bu ñu jàqee mu dalal leen bu ñu ñàkkee mu may leen bu ñu réeree mu gindi leen yàlla daal di jëlee kooku ñu xool ndeyjoor bu nit ñi jooyee duñu gis kuy fomp seen rongoñ ñu xool càmmoñ bu nit ñi jaxasoo duñu am ku leen dalal saa su nekk lii dana am ci jamono yal na yàlla dimbaleñ yaa rabbi yal na yàlla may ay kilifa yoo xam ne fu ñu toll rek ñu ngi ñuy baaxe di ñu dimbale yaa rabbi am kilifa yombul yal nañ yàlla may kilifa yaa rabbi yàlla nee na noonu rek afalaa yaroo ndax gisuñu an naa naka ñun dey naati danañu dikkee al arda suuf si nan xusuwaa di ko wàññi min atraaf ci ay wàllam waa loolu na buy xew afahum naka ndax naka ñoom alxaalibu na ñooy way not déedéet xul neel innama déet bu dul unzirukum maa ngi leen di xupp bil wahyi lii ma yàlla juux moom laa leen di waxal wala yes moom waaye du dégg nag asum aji tëx addu'a ak woote isaama ndéem yun sax na ñu leen di xupp yàlla ne doomi aadama bu demee nag ba mbugal laal ko nga dégg muy coow ana lan laa def yàlla ana lan laa def yàlla ana lan nga def yàlla yàlla la moom moo tax bu nit dee man day saa suma tiimee néew li mooy wax mooy lii rek alhamdulilah ndax yàlla duggul ci moomeelu kenn kuy dugg ci moomeelu keneen yaay tooñ waaye fa lillaahi ma axasa wa lillaahi ma abqaa li mu yóbbu moo ko moom lim fi bàyyi moo ko moom ñi dem du seen njàmbar moo tax ñu dem de ñi fi des doow seen njàmbar moo leen fi bay ñàkk saabu jot rek kon bi maa ngi le ah wala in masatum bu leen laalee nafatun ak ëfin wala nafatun ak yëmmiin ah ak woliin min azabi rabbika sa mbugali boroom la yaquluna dëgg dëgg ñu naan yaa way la na ay woo nañ suñu woote nañ suñu tos inna naa ndëgg ñun day nekkoon nañ zalimin it way tooñ buñ niñ buñ ñëwee yowmal xiyaamati yàlla daal di génne balance bi teg <clears throat> na daa ñu teg almawasina balance yi alxista yay aji kocc dañoo jubbe kocc li yowmal xiyaamati bu kerogee sa lu baax ñu teg ko ndeyjoor sa lu bon ñu teg ko càmmoñ sa lu baax bu lëngee sa lu bon nga jëm aljana sa lu bon bu lëngee sa lu baax nga jëm safara bu ñu yemee nga dem la araaf foog ñu ramm la wala nga dem safara foog ñu ramm la wala doo texe mukk hmm? yal yàlla dimbale ñu yaa rabbi bu kerogee falaa tuzlamu deful tooñ nafsun bakkan shay'an ci dara wa in kaana doonte nekk na misqaala xabbatin lu mel ni aw pepp min xardalin ci aw bakkat lu mel ni pepp foñño yàlla du ko tooñ ci nit du ko teggil nit ci sa jëf ju baax du ko yokkal nit fekk defoo ko ci jëf ju bon wa in kaana doonte nekk na misqaala habatin comme pepp min xarlalin ci aw bakkat atey naa daañu dikkee bihaa ca loolale wa kafa doy na binaa ci ñun xaasibiina ci war way regle wa laqad atey naa joxoon nañu Muusa wa Haaruna alfurqaana luy teqale dëgg ak fen wa diyaan ak leer wa zikra ak fàttaleku lil muttaqina ñel way ragal yàlla yi a ña nga xam ne yaxshaw nañu ngay ragal rabbu seen borom bil wom naka ñoom foo leen fekk mushfiquna dañu ne nugum di ragal mina saati ci tukki àddina wa haza téere bi ñu tiim di alquran zikrun fàttaliku waay la bu ñu barkeel alquran kawam barke la suufam barke la kanamam barke la gannaawam barke la hmm? wa xayru maa yutla wa maa yuqaal kitaabu rabbina lépp lu ci li ñuy jàng wala lu gën ci li ñuy topp wala lu gën ci li ñuy wax mooy téereb yàlla bi anzal naa wàccee nañ ko afa antum ndax yéen munkiruuna waaye sib ngéen waaye fakk ngeen lahu ñeel ko wala kat dëgg-dëgg aatay naa joxoon nañu ibrahim rusdaw njubam nga min xablu jëkkat lii wa kun naa ñun day nekkoon nañu aalimiina di waaye xam bii ci yoon ci yàlla ibrahim yonte yàlla Ibrahima moo njëkk a dalal gan moo njëkk a sol pantalon tubéy moo njëkk a dugg néegu góor moom moo njëkk a bejjaaw moom moo tabax kaaba gi jëmm ji de jëmu ju baax la ah is fàttalekul xaala ba mu waxee li abihi ñeel baay taxam du baay bi ko jur de yonte yàlla Muhammad boo ko kontelee maam ba ci aadama kenn musu cee mooy yàlla kon kii bàyyi taxam la mooy taarux kon kii mu tudd fii bàyyi taxam la azara yonte Yàlla Ibrahim dañ ko doon defal ay estati jox ko ne ko demal jaay boo jaayee nga àndi alal gi loo ci am bénéfice nga jël ko nga jëndee loo lekk mu takk ay buum ci baatu estati di leen diri rek man yashtari ma yadru wala yanfa'u ana kan mooy jënd lu koy lor du ko jëriñ mbokk yi ana mooy jënd loolu dana yendoo daw ba jant bi soo kenn du jënd bu fekkee gaa yaa ngeen sangu ci géej gi di sarlu mu dem di fa dugal estate yooyu naan ndax du ngeen naan waaye sonn ngeen ñu daal di mer yooyu Ibrahim boo bàyyiwul lii wallaay su yàlla yi sa mujj du rafet waaye ñoom kay la seen mujj rafetul waaye mujjug Ibrahima rafet na ba tey ji ñu ngi koy tudd ah <coughs> is fàttalekul xaala ba waxe li abi ñeel baayam wa qawmi ak nitam mu ne ma haasi yi ay xërëm lan lañu allati xërëm ya nga xam ne antum yéen aakifuuna waaye daakaa ngeen waaye sukk ngeen di leen jaamu xaalu ca lañ waxe aa ñun dey wajan naa fekk nañu abaana suñuy baay na ñuy waay jaamu laxaa ñeel leen <clears throat> xaala ci la waxe moom Ibrahim ne laxat kuntum yéen day nekkoon ngeen antum yéen ñi wa abaakum ak seen bàyyi fii dalalen ci cànkute mu binu gubér xaalu ca lañ waxee aji itanaa ndax danga ñoo dikkee bilaa ci dëgg am anta wala mi na laa ibiina yaa ngi bokk ci way caaxaan yi <clears throat> xaala ci la waxe moom ibrahim bal li fi nekk rabbukum seen boroom rabbu samawaati mooy boroom asamaani wal ardi ak suuf si allazi mooy boroom ba nga xam ne fataroo na moo leen fent waa naa man de ala zalikum ci seen loolu mina shahidina maa nga bokk ci waay seede yi ah Ibrahima mu ngi bëgg a fexal seen estati yooyu le hmm? dañ doon def estati yu bëri lañu amoon bu demee ba seen bésu feet yi ñëw ñii àndi ay nag yi àndi ay gëléem ñii àndi ay xar ñii ay béy ñii ay ganaara ñii ay kanaara ñu togg ko togg gu rafet daal ñëw ci néegu estat yi daal di ko teg dem ci àll bi bu ñu demee balaa ñuy ñëw ay sindax ay kaña ah, ay janax ay yalt ay unku jaar ca bu ñëwee bu ñu gisee tànk yooyu ñu ne ay ah, yàlla yi barkeel nañu lekk nañu ba pare nañu lekk Ibrahima nag benn bés ñu ne ko Ibrahima foog nga teewee loolu mu ne leen man mënuma ko teewee damaa feebar. inni saqimun ñu daal di ree ne dafa doon xas suñu yàlla yi ñaw ak yàlla yi jàpp nañ ko yonte yàlla Ibrahima bàyyi ba ñu dem ci àll gi mu jël sémmiñam dem gor seen estati yàlla yooyu yëpp ba mu des benn ba mu daal ko gàll sémmiñ ba bañ ñëwee dugg ñu fekk seen yàlla yëpp gor nañ leen ñu ne kan moo def lii am kenn ku ne man de xam naa benn gone bu ñu naan Ibrahim li muy yekkal yàlla yi ku dem moom moo ko def ñu ne woo ko. ba Ibrahima ñëwee ñu ne ko eh yow Ibrahim ana moo def lii ci suñu yàlla yi mu ne laaj leen ko ki fiiraanga moo ko jàpp gisoo ni mu damate yi tuuti gisoo ni mu gàddoo semmeñ gi ñu ne ko xam nga ne kii munut a jóg fa mu nekk naka lay dammee lii mu ne kon yéen a ñàkk fayda di jaamu loo xam ne mënut a jëriñ mënut a yëngu bu ko weñ tongee sax mënu ko dàq ngeen koy jaamu ci lañ na nag Ibrahima bi buñ ko fi jëleegul mu yàq suñu dina nañ ko lakk. ci lañ tàmbalee di dajale seen matt yi daal di ko taal ba boo ko tiib picc mënu koo tiimati yàlla moom lay nettali fii ne watallaahi Ibrahima mi ngi naan watallaahi eey giñ naa ci yàlla laa kii dana dinaa fexel asnaamakum seen xërëm yi ba ada antu wàllu gannaaw bu ngeen ne woqeet mudbir na di waay joxe gannaaw Ibrahima ci la duggee ca néeg ba fa ja'alahum mu def leen jusaasa ñuy ay fejit fejit illaa kabiran budul ba gën a màgg lahum ñeel leen lii lépp la àllam ngir ñoom yar ji una ñu dellu ilay ca seen yàlla googale kon mbir maa ngi noon noonale ibrahim xaalu ca lañu waxee man faala haza anakan moo def lii bi alihatina suñu yàlla yi innahu naka moom day lamina zalimina mu ngi bokk ci way tooñ yi xaalu ca lañu waxee samina ñun day dégg nañ fatan aw gone yazkurum bu leen faral di tudd yu xaalu ñu ngay naan lahu ñeel ko ibrahim xaalu ca lañ waxee faatu bii dikkee leen ko ala ayu naas ci kanamu nit ñi ci bëti nit ñi na ko la àllum ngir naka ñoom yashadu ñu ndax moom la wala du moom dañu àndee seydina ibrahim xaalu ca lañ waxee a anta yow fa alta yaa def bi ay bi ali naa suñu yàlla yaa ibrahim xaala ci la waxee balli fi nekk fa alaw def na ko kabiruhum seen seen yàlla gu mag gi moo ko def haazaa gi fasaluhum laaj leen kan moo leen daggate in kuntum in kaanu ndem nekk nañ yantak na di tudd fa rajow ci la ñu delloo ilaan fasum seen bopp ñuy déeyante ñu ne ah Ibrahima day lii muy wax dëgg-dëgg moo neex yàlla déedéet suñu yàlla yi duñu ay yàlla daal ah fa xaalu ca lañ ne innakum naka yéen de antum yéen laa wax azalimu ne waaye tooñ ngeen su ma topp nukisu la ñu jattee fee la ñu sëggalee ay alaarusim seen bopp sëgg ba ci kanam a ah, ñoom neen sooma soom ñu ne laqad alimta yoo dee xam nga maa haulaay déet yi yanti ko ne di tudd xaalu ca lañ xaala ci la waxi seydina ibrahim ata abudoon ndax da ngeen di jaamu min duni walis yàlla maa loo xam ne laa yan faakum du leen jëriñ shay'an ci dara walaa yaduruk du leen xaccal njëriñ walaa yadurukum te du leen lor du leen jëñal lor uffin mbas mala lakum ñee leen walima taabudun ak li ngeen di jaamu de min duni walis yàlla afala taqilun ndax du ngeen xelu ana lan la hmm? ñu wax mu ne nañ ko lakk ca lañ dajale ay matt dajale matt yoo xam ne kenn mun la koo wax ah même ku mun ku munta taxani dafay yónnee xaalis ñu taxanal ko mu jigi picc munta naaw tiim ko ci lañ demee ba bu ko sànni mënuñ ko sànni iblis daal di soppeeku doon aw màgget ñoo ci ñoom naa lu ngeen di def waaye ñu ne kii de lañ bëgg a sànni ci biir safara si waaye kenn mënu ko jegeñ mu ne da ngeen di wut aw mbaq mbaq mbaq wala en ton ferin loolu ñuy dàqee picc ca lañ dugal Ibrahima daal di ko joow jox ko ay ponkal ñu joow ko ni bali kano di génnee ci kano ñu bugg a sànne noonu Ibrahima malayka yëpp daal di yuuxu e yow yàlla borom bi tey ci ron asamaan si amul kenn ku lay jaamu amul kenn ku lay wéetal naka Ibrahima e yow yàlla yërëm ko yàlla ne Ibrahima man maa ko bind Namrud man maa ko bind safara si man maa ko bind bu ma Ibrahima ñaanee du yëg metitu safara si ñëw ci Ibrahim ne ko Ibrahim te ngaan ñaan yàlla mu ne ko hasbi min su'ali wala hasbi min su'ali ilmuhu bi haali xam bi ma xam ne man jaamam la Namrus la jaamam la safaram si jaamam la loolu doy na ma bu ma lakkee moom la neex lu mu dogal ci man gëm naa ko duma ko ñaan mukk boobu dafa nekk ci fanaaw jeex tàkk ci yàlla hmm? li mooy fanaaw kon dégg ngeen mbir mi hmm? waaye ba ñu demee nag ba joo ko ba joo ko ba di ko sànni ci safara si ah, ci la yàlla waxe qul naa yaa naaru kuni bardan wa salaaman ala ibrahim yàlla naan xaalu ci lañ ne xariquhu lakk leen ko wanzur ngeen dimbale alihatakum seen yàllay in kuntum dem nekk ngeen faay leen di waay jëf xul naa ci lañ waxe yaa naaru kuni yaa naaru yow safara si nekkal bardan di seddaay bu ne woon seddaay rek kon seddaay rey ko waaye mu ne wasalaaman ak jàmm ibrahim wa araadu nommoon nañ bii ca moom kay dan pere fa jaal na ñu mu jël leen al axsarina ñoo di gën a perte waaye perte yi ndeke boo ànd yàlla dara du la mun te boobu ibrahima gone la yàlla yónnee ko ko waaye moo tax yàlla def ko bu tawhid moom am na benn doomi baayam seen ñaari baay ñoo bokk te mooy luut yonent yàlla luut ki ko jur mooy xaaraan ibrahima ki ko jur mooy taaruux ñoom ñaar benn góor moo leen jur ah, moom luut yàlla mi ngi ko yebaloon ci dëkk bu ñu dee sadum sadum dañ doon def góor jigéen du xam ngeen góor jigéen mooy góor ak góor di sëy lii araam na de ba léegi feebar bii ngeen di dégg ñu naan sida cosaan nga fa la bawoo góor ak góor di sëy ah léegi dem nañ ba jigéen ak jigéen dañuy sëy dem nañ ba léegi dañoo defar ay matériel da koy jigéen def koy monter ci courant monter ko bopp muy seeg moom naka góor lii lépp tey am na jamono ji ñu def ay canal spécial ay télévision du ñu génnee dara bu dul góor gu futteeku ay jigéen yu futteeku ñuy sëy li waroon a nekk ci biir néeg ñu teg ko ci biti xale yi di ko seetaan suñu réew yi ñu ngi yëg loola la ñu bàyyi nit ñi di ci abonné kon xam nga ñi seen jikko baaxul boo nekkee ay njiit ci réew da ngay aar réew waaye dem nañ ba xale yi ñàkk nañu jom dem nañ ba xale yi niteetuñu te kat koo ci gis julli dee ci ëpp de julli wallahi julli dee ci ëpp kon dëkk boobale góor jigéen rek lañu doon def góor jigéen araam na de dëkk boobu nag góor jigéen rek lañ doon def yàlla yebal ay malayka ci ñoom pour ñu alag leen wa luutan na nga fàttale ko ci yàlla luut wal na jey naa musal nañ ko wa luutan ak luut ilal ard jëm ci suuf allati suuf sa nga xam ne baarak naa barkel nañu fiyaa ca suuf soli lil aalamiina ñeel doomi aadama yi wa wahab naa ci lañu mayee lahu ñeel ibrahim doomam ba te mu isxaaqa ah. isxaqa moo jur yaqub yaqub boobale moom moo jur yonent yàlla yusuf waaye moo dellu jur ku ñu di ays ays moo jur ayub ayub mooy maamu zul kifli naafilatan lii di aw ndollent wa kullan ku mu doon ci ñoom day jaal naa mu jël nañ ko saali na ñuy waay baax wa jaal naa defal mu jël nañ leen def nañ leen ay mata ñuy ay njiit yahduna di gindee bi amri naa suñu mbir wa aw xay naa ñu juux ileem jëm ca ñoom fii lal xayraati def lu baax dong loolu la yàlla digaloon ñooñu wa ita aw iqaami salaati taxawal julli wa ita ay zakaati joxe azaka wa kaanu nekkoon nañu abidi abidin di waaye jaamu la naa ñeel ñu wa luutan fàttaleku luut atey naaw joxoon nañ ko hukman aw xereñ wa elman ak xam-xam wa najey naa ñu musal ko minal xarati ci dëkk allati dëkk ba nga xam ne kaanat nekkoon na te amul di jëf alxabaaysa lu bon innahum naka ñoom day kaanu nekkoon nañu xawma saw in ay nit ñu bon faasiqin ay kaccoor kon mbir maa ngi noonale kon kenn ku nekk na jéem a yar doomam ah super yi ngeen di gis ah du super café ñu def ci ay ordinateur wala li angalaan computer xale yi dugg ca doow ne dañ fay dem doole ko xam-xam de film x rek lañ fay seet jigéen yu futteeku góor ñu futteeku di sëy rek lii lépp ñu ngi koy yëg ci réew mi te waxuñ ci dara te nee nañu quatre-vingt-quinze quatre-vingt-quinze pour cent lépp ay jullit lañ ana suñu lislaam lislaam dëgg-dëgg buñ ko appliqué woon wallaay suñu réew mi day fekk passé na fii bu yàgg waaye ñu ngi dellu gannaaw rek ñu ngi gën a dellu gannaaw rek mina saalihiina mi ngi bokkoon ci waay baax yi wa nuuxan fàttalekul nuux yonte yàlla nuux is ba nga xamee ne naa daa woote na min xablu ca njëkk fastajab naa ñu sàkkoo wuyu lahu ñeel ko fan na jeenaaw ñu musal ko waaxlaw ak njobootam minal kar bi ca mball ga minal kar bi ca njàqar ba al azim bay aji màgg wa nasar naaw ñu dimbale ko minal qawmi ci nit ña alladina nit ña nga xam ne kazabu fenloo nañ bi ayat naa ñu aaya innaw naka ñoom day kaanu nekkoon nañu xawma saw in di ay nit ñu bon faax naaw ñu labal lañ aj may na mboole seen ñu ngi ñëw ci daawuda ak suleymaan daawuda ku neex baat la woon moom la yàlla joxoon zabuur bu doon jàng téeréem ba njanaaw yi sax duñu mën a demati dañuy déew rek njaay àll yi duñu mën a demati ku neex baat la woon moom mooy bàyyi yonent yàlla suleymaan dafa am yu xewoon mu àtte ci dara suleymaan àtte àtte bu gën a rafet bosam moo jamonoy doom moo ñëw baay bu wutoo doom bu wutoo baay coono baay jeex na dafa am koo xam ne ay juram dañoo dugg ci toolu kii daal di ko yàq lool ñu ñëw ci daawuda ne ko daal kii ay juram dafa yàq suñu tool mu ne ko seetal ndax tolloo nag sa jur ga mu ne ko waa tolloo nañu mu ne jëlal jur ba xam nga li atte bi gaaw na lool lekk nañ sa tool seetal la mu lekk ndax tolloo na ak njëg jur ba nga jël jur ba xam nga lii diis na Souleymane ne déedéet yóbbul jur bi nga di ko jëriñoo ngay defal toolam bés bu melee na mu meloon nga delloo ko juram mu delloo sa tool xam nga lii de moo gën a dal xel Souleymane moo atte lii gannaaw atte baayam ñaareel bi ñaari jigéen dem ci àll bi ñu ngay taxan ñu taxan ba pare till daal di génn ci biir àll bi daal di jël doomi kenn ci ñoom ñoom ñoom ñu daw song benn doom bi kenn ku kenn ku nekk ne woy sama doom la bàyyi fii kenn nangul ne sa doom la yóbbu bañ demee ci yonteel daawu la mu ne kan moo ci gën a mag ñu ne kii moo gën a mag mu ne mag dana jombale boppam fen jëlal xale bi yow la sa doom dem xam nga lii diis na Souleymane ba ñu génnee mu ne sama bàyyi loolu la atte ñu ne ko waaw mu ne kaa man ma atte mu génne benn paaka ne kii téyel tànk bi kii téy tànk bi mu ne kii tànk bi kii tànk bi mu xàcc kenn ki daal di bàyyi ne man bàyyeel naa ko ko mu ne ko yaay yaayam jëlal kale bëgg na mu dagg ko comme doomam dem na ñuy yem ki ko bàyyi nag doomam la ndax kenn bëggul gis ñuy rey sa doom moo tax buleen leen xeeb benn boroom xam-xam déedéet maa ko jur mun na laa raw ci xam-xam maa ko jàngal mun na laa raw ci xam-xam am na ku nekkoon sa maître ci primaire bi moom baccalauréat la am yow nga am maîtrise am DEA am licence am doctorat te moo la jàngaloon bu leen xeeb kenn mooy li ma leen fi doon nettali démb am na ay nit ñoo xam ne dañoo déggoon benn boroom xam-xam ne dañuy dem foofale ngir wuti xam-xam ba ñu ñëwee fekk guddi na elimaan bi di julli ñu ñëw julli ci gannaam allahu akbar elimaan baa ngi jàng faatiya ndeke faatiya ba sa wérul fu ñu ne wala daalina mu ne walla laaliin xayril maxduub mu ne xayril maxloobe loobe ah, ba ñu ñu dugg ci néeg bi kenn kenn man de duma toog fi li ñuy wut nekkul fii ki nga xam ne faatiya sax bu koy jàng du neex ku fii ku fi toog doo am xam-xam de moom mu dem ñële ñett des foofale muy dem nag ba diggi bëccëg mu tàng lool mu gis aw déeg ndox nekk ca mu ne damay sangu fii bu ma sangoo ba ma sooga a mu dugg ci biir géej gi daal sangu sangu yëgul ndeke foofu ay gaynde dañ fay naan am benn gaynde jóge ci àll bi rek daal ñëw naan ba doy la gis yére waaja te gaynde dafa bëgg lu nooy mu tëdd ca kaw mbubu waaja waa ji nekk ci biir ba sangu di neex mi ngi sangu ba sangu di naqali mi ngi sangu rek munta continuer ndax munta mënul fiyey day dee te bu génnee gaynde gi jàpp ko yëguñu rek sëriñ boobu mu doon naan mënul faatiya sëriñ bi nekk am na lu xew mi ngi dem foofu ànd ak ay taalibeem ñuy dox am ko ne é lée dee musiba la ñu ne lan la mu ne lee day gaynde la ay lay nit la ci biir de du jomm moom la gaynde gi di tëru ci biti bu génnee mu lekk ko ah sëriñ mu ne ah loolu nag waruñu ko seetaan taxal ma dem suqaliku ñu ne ko gaynde mu ne ko waa ah, bàyyi leen ma suqaliku toog leen xaar ma sëriñ bi ñëw ba ci gaynde gi mu téye noppam daal di ko yëngal ne yow jaamu yàlla gi bàyyil jaamu yàlla gi gaynde gi yëmb dugg ci àll mu ne bu ma mënta jàng faatiya bu leer mun naa dàq gaynde mu dem àll génnal nga moo tax bu leen weddi kenn bu leen weddi kenn de na fonk mboolem nitu yàlla yi na ngeen fonk mboolem nitu yàlla dégg nañ ko kon Souleymane ak Daawuda mi ngi noonu la yàlla nee na wa Daawuda fàttalekul Daawuda wa Souleymane is yaxkumaani ba ñuy atte ñoom ñaar filaar si ci mbéyteef ba is nafasat waa ba mu mammee ba mu nguufaanee ba mu foree ba mu yéyee ba mu duggee ba mu boyee fii ca tool ba xanamul xaw juri nit ña wa naa nekkoon shahidin di waay seere li hukmim seen atte ga ba mu na nafasat ba mu wëttee fii ca tool ga xanamul xaw mi juri nit ña wa kun naa nekkoon shahidin di waay seere li hukmim seen atte ga fa faham na haa déggloo nañu atte yooyu li Suleymaan wa kullan ku mu doon ci ñoom atte yi naa dikkee nañ ko hukman aw atte wa elman ak xam wa saxar naa tàggat nañu ma a Daawuda ànd ak aljibaala doji yu sabbih na ñuy sabaal wa tayru picc yi wa kunnaa nekkoon nañ faa il di def loola le wa allamnaahu xamal nañ ko moom daawuda san ata labusin ni muy liggéeyee ay mbubu koŋ mbubb yoo xam ne buñ la ci dooree xeej du dugg lakum ñeel leen li tuxsinakum ngir mu sangel leen ba baasikum seeni ci seeni wañ so waaye faxal antum moo ndax yéen shaakirun du sant borom bi wali suleymaana fàttaleekul yoon yonte yàlla suleymaan riiha yàlla tàggataloon na ko ngelaw aasifatan buy fër-fëri tajri di daw bi amri ci ndigalam ilal ardi ci suuf allati suuf sa nga xam ne baarak naa barkeloon nañ fiyaa ci suuf soosale te mooy baytul maqdis wa kunna nekkoon nañu aalimiina di waay xam bi kulli shay'in ci lépp mbir de wa mina shayaatin amoon na ci seytaane yi man yaxuusoona ñoo xam ne dañ doon xuus lawu ñeel ci biir géej gi di ko génneel wurus ak ngalam waaye amaloon doon ko liggéeyal amalan yeneen liggéey duna zalika lu dul loola le wa kunnaan nekkoon nañu hafisina di waay wattu lahum ñeel leen wa ayuba fàttalekul ayub yonent la woon dafa feebaroon ba saxe soxnaam ñëw ci moom ne ko yow ayuba yow nabiyu nga ñaanal yàlla ci nubuwa gi nga am sa feebar gi daal mu ne soxna si dunu naa nangam ci ay at musuma yëg feebar ma feebar at yu tuuti rek may jooytu ci yàlla man du ma gor kon ba mu demee ne ba sax bi jëm ci làmmiñam la jëm ci xolam ci la soog a tawatee yàlla ne ko dangay ngay tawat mu ne waaw danaa tawat ndax làmmiñ laa dese di la ñaan xol laa dese di la xalaat bu demee ana lan laa amati moo tax tawat baax na jàmbat moo baaxul yoon yonte yàlla Muhammad tawatoon na kero ba mu jógee taayif ñu koy sànni ay xeer tànkam di nàcc tawatoon na allahumma inni ashku ilayka da'fa quwwati wa qillati hilati tawatoon na ashku ah tawa terew terewuñ ko de xaadimu rasul ci Amadou Bamba déggoon ngeen ko ya rabbana ilayka ashku haali bil mustafa wa xamsatu rijaali waaye alhaji malik tamit yàlla yàlla taas ci barkeem fala budda min shakwa ila allahi kurbati wa ma xayrullahi jaabiru kasrati kon tawat fi lañ ko fekk dara nekku ci jaam jaam la boo demee ba gis bo loo xamul mun ngaa tawat ci yàlla waaye jàmbat kay at bu nekk ñaari sàq ñaari sàq laa doon am ren genn wàllu sàq laa am naka laay dundee ren te ngaa laajte ndax déwén la fi fekk ah kon ayuba mi ngi noonu la waa ayuba fàttalekul ayub isnaadaa ba mu wooyee rabboo boroomam <clears throat> rabbi yoo sama boroom masaniya laal na ma adduru lor wa anta te yow yàlla arhamur rahimin sa sa yërmande de gétti na mboolem yërmande fa naa ci la ñu wuyoo lahu ñeel ko fa naa ñu uññi maa bii la nekkoon ca moom min durin ci lor wa atay naaw dikkee nañ ko axlaw njobootam ndax lakk bu métti moo xewoon këram te lii lépp seytaane la dafa gis yont yàlla ayuba li ko yàlla di pointé ci ay teraanga mu ne yow yàlla boo ma bàyyee woon jëmm ji dootu la jaamooti mu yàlla ne ko fi ayuba di jaamoo mu daw di ñëw ne ko góor gi sa kër gaa nga lakk de mu ne ko yàlla moo ma ko joxoon jël na ko sooy na kon ah mu ñëwaat ne ko loolu nga dégg mu ne toll mu ne ko sa doom day la biir bi di toj ci safara si mu ne ko yàlla moo ma ko joxoon jël na ko ah lii lépp mu daal di sooy moo tax yont yàlla ayuba ku sonnoon la ci dundam yàlla na ñu daal di ko mayaat teraanga may ko teraanga bi ëpp teraanga bi mu amoon wa ahla ak njobootam wa mislahum ak ñeneen ñu tolloog ñooñale ma'ahum ànd ak ñoom rahmatan lii lépp yërmande la min indi naa gu bawoo fa ñun wa zikraa muy ak fàttaleku lil abidina ñeel jaamukati yàlla yi wa ismaila te mooy maamu seydina muhammad wa wa wa zal kifli kullun ku mu doon ci ñooñu rek mina saabirina mi ngi bokkoon ci waay mu yi wa adxalnaahum tàbbil nañ le fii rahmatinaa suñu yërmande innaahum naka ñoom mina saalihiina ñu ngi bokk ci waay baax ñi wa zannuuni fàttalikul borom jën ba te mooy yonte yàlla yunusa moom mi ngi dëkkoon dëkk mu ñu tuddee niin waa ana fan la niin waa nekk ci àddina bi boo demee ba Bagdad nga jàkkaarloog penk bi sa càmmoñ da nga passé Tikrit da nga passé réew yooyu balaa nga yegg Mawsil am na dëkk bu fa nekk ñu ko tuddee niin waa fa la fekk baax moom yonte yàlla yunus fa la bàmmelam nekk it moom lu mu musa wax dafay am far na mu musa jiitu yàlla te pitax ku ko jiitu ci seen yàgg fa de pitax bu jiitoo beeskat ci seen dana fa yàgg dégg ngeen wolof bi pitax bu jiitoo beeskat ci seen dana fa yàgg yàlla bëggul kenn jiitu ko moom tëkku na waa dëkkam te fekk du yàlla la tàggu yàlla na ko bu dee yaa moom demal ñett fan jot dara xewul kersa googu jàpp ko ci la duggee ci biir gaal bi ne dafay toxu ah géej ga di yëngu nag ndeke am na lu fa xew mooy géej googu la jaam bu daw ay ndigalu boromam bu ci duggee rek du dem ñu daal di wontele bant seet kan la ñu wontele wontelaat mu xam ne ci moom lay tàbbi mu bàyyi boppam ci biir ndox ma yàlla daal di yebal benn gaynde géej ne ko nan ko won du sa ndawal de waaye dama koy won ne yàlla gi mu bàyyi ci jéeri ji mooy yàlla nekk ci géej gi te mooy yàlla bi waxoon na yonent yàlla Muusaa ci doji alayhimu salaatu wassalaam moo tax yàlla ne wazannuun fàttalikul borom jën ba izaaba ba mu demee mu xaadiban di aji mer nga yàlla taxoon mu mer fa mu jortu ci zahir waaye mu gëm ci baatin an lan naqdira mu jortu ne du ñu attan ali moom waaye nag fa naa daa ba mu gisee boppam ci biir jën nga moom mi ngi dund mu ngi nokki xiiful marul te mi ngi ci biir beneen bindeef ci lëndamaayu mbàq ba mbàq ba ci lëndamaayu biir ba jën nga ci jën nga ci lëndamaayu géej gi géej gi ci lëndamaayu guddi gi ca la xamee ne ndeke yàlla rek mooy yàlla ci la ne laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin baat boobu ismulaayil azam mi ngi ci de li dox digganteem ak ismulaayil azam mi ngi mel ni li dox diggante ñuul ñuul yi bët ak weex weexi bët ndax du moom waay kon mbir maa ngi noonale fanaadaa ci la woote fi zulmaati ci lëndëm ya an eey laa nekkul musta te du nekk mukk ilaaha borom boo xam ne boo ko jaamoo dana jur njëriñ ñàkk koo jaamu di lor di jur lor amul illante bu dul yow yàlla subhaanaka tuubi ruubi subhaanaka soril na ma lépp loo soril sa bopp inni naka man kuntu kenn la a zaalimiina ci ñu toggoon jumte fastajabnaa ci la ñu nangu daa di wuyu la wu ñeel ko wan na jey naaw ñu musal ko minal xammi ca xunjuga wa kazaalika naka noonu nun ji la ñuy musale almu'mine way gëmi wa zakariya fatlekul zakariya dem ne ba màgg te amul doom te mu bëgg bés bu dee na am ko ko wuta ca jàkka ja waaye na moom tamit yàlla may na ko lim bëggoon is fàttalekul naa daa ba mu wooyee rabboo boroomam rabbi ay yow sama boroom laa tasani bul ma ba fardan may ma doon ko wax ne ku wéet laa wa anta yow xayrul waarisiina yaay ngeen ci doon laa koon yi fastajabnaa ci la ñu wuyoo lahu ñeel ko wa wahabnaa loo ñu may ko Yahya ñu daal ko may yonte yàlla Yahya yonte yàlla Yahya amul woon doom amul jabar kon ku lii dal sa école la ngoog ku la gën te mooy Yahya dencul soxna amul doom benn mu faatoo wa aslah naa ñu na lahu ñeel ko zawjahu soxnaam sa innahu naka innahum naka ñoom day kaanu nekkoon yu shaaruna di gaawantu fil xayraati ci def lu yiw wa kaanu te nekkoon nañu yot una na yot una di ñu woo raxban bu ñu nekk ci lu ñu xemem te mooy bànneex wa ban bu ñu nekk ci lu ñuy tiit bu ñu amee bànneex ñu wooñu dinañ euh, ne alhamdulilah bu ñu amee naqar ñu wooñu daal di ñu ñaan loolu mooy nit boo nekkee ci bànneex santal yàlla bul bew boo nekkee ci naqar bul fuuy bul caali waaye sa waaye na nga muñ hmm? wakaanu nekkoon nañu xaasu ne di waaye ragal la naa ñeel ñu fàttalekul Mariama jigéen joo ne àndut góor te mu am doom te doom ba doomu yoon la te mooy Seydina Isa alayhi wallati fàttalekul ka nga xam ne ahsana rafetal na ahsana ñongal na ahsana aar na ahsana làq na ñongal na sangel na farjaa peyam te mooy awraam far na far naa ñu wol ñu ëf fiihaa ci jëmmam joojale min ruhinaa suñu leer te mooy isaa wa ja'alnaaha def nañu moom yaay mariama wam naa ak doomam ba aayatan ñuy kéemtaan lil aalamiina ñeel doomi aadama yi aaya boobu na ngeen ko fàttaliku jigéen bu ëmbee Euh, ngay jëkkëram boo xëyee suba balaa muy wàccee tànkam ci lal nga jàng aaya bi ëf ko ci biiram bu yéegaat di tëdd nga jàng aaya bi ëf ko ci biiram dana mucc doom ja dana mucc te doom ba dana tekk dana barke dana jëriñ yàlla na ci yàlla def barke inna haadihi naka lii day ummatukum seen xeet la ummatan waaye dana benn xeet dong la wa ana man mi rabbukum man maay seen boroom faabudu na ngeen ma jaamu wata xattaw ñu dogate amrum seen mbir baynam seen diggante kenn ku nekk woote diina boram kullun ku mu doon ci ñoom rajo na waaye del ci lañ ilay naa ci ñun fa man yaamal képp ku jëf mi na saaliyaat ci lu baax foofu mu'minun te muy aji gëm falaa kufraana del aji fakk del ak fakk li saa yi jëfam joojale yàlla du fakk jëfu kenn wa inna naka ñun kaatibu ne waaye bind lañ lahu ñeel ko la mu jëf wa haraamun aj araam la alaa xaratin ci aw dëkk goo xam ne ahlak naa alak nañ ko a ah, na naka ñoom laa na duñu del si mukk yàlla alagoon na waa ahqaaf alagoon na waa hijr alagoon na waa sadum benn ci dëkk yee del seetul de hatta be isa futeat be kew bu ñu ubbi weesee yaajuj wa maajuj fekk àddina jeex na hum nga gis leen ñoom yan si lu nañuy cëppi cëppi min kulli halabin di bawoo ci bépp dongo bu keroogee ñu xam ne waxtara ba jegeñ na alwa adu digab yàlla ba alxaq ci dëgg fa isa ci saasi hiya nga gis leen doomi aadama yi saaxisatun bi aji buqeeku ab saaru lazina bëti ña nga xam ne kafaru dañoo weddoon yàlla seen bët yëpp daal di xulleeku dootuñ mën a xefate yaa waylanaa ay ñun dey woote nañ suñu toskore xat kun naa nekkoon nañ fii xaf la nit ci sàggante min haza ci lii balli fi ne kun naa nekkoon nañ zaalima di way tooñ innakum naka yéen dey wama ta'budun ak la ngeen doon jaamu min dun laay walis yàlla hasabu jahannama ci yéen ay ay càll ngeen ci safara ay lef ngeen ci safara antum yéen day na waaye root ngeen laxaa ñeel safara soosale law kaana cey bu nekkoon haa ulaay yi ngeen di jaamu aalihatan di ay yàlla seen pangol yi seen xërëm yi seen ndëpp yi seen fambond yi seen jalang yi ah bu fekkoon yi ay yàlla lañu kon day maa war a duhaa duñu rotul foofale wa kullun ku mu doon xaaliduna waaye biir lañ fiyaa ci safara buñ duggee ci safara ñu ngay siicu mel ni kaani lañu sex ñu ngay sërxët mel ni mbaam buy pare ŋaax bu xam ngeen sërxët lahum dana leen ñeel fiyaa ci safara safirun ay siicu waxum naka ñoom fiyaa ci bii safara laay mën a duñu dégg ngir yuuxu yi inna alladhina ña xam ne sabakat jiitu na lahum ñeel leen ci ñun alxusnaa njekk ak njekk ulaayka ñooñu mub aduna ñu ñuy soril lañu anhaa ci safara googale laa yasmana duñu dégg hasiisahaa lu ñu dégg aw bax-baxam waxum naka ñoom waa aljana fii maa ñu ngi ci mashar la nga xam ne poytoo na ko anfusum seen bakkan xaaliduna waaye biir lañ ci aljana laa yaxzanum déedu leen déedu leen tiis loo alfazawul akbaru njàqare gu rëy ga mooy danañu liit benn liitaat ñoom suñu liitee ñoom waa aljana du ñu am tiitaanga ruuxu yooyale duñu bokk ci ñooy am tiis duñu am tiis duñu am naqar alfazaw ci tiitaanga al ak akbar bu ngand googale lu tax bu ñuy génn bàmmeel rek wate la xaaxum dafa leen di gàttalu al malaykatu malayka yi ne leen kulu washrabu lekk leen te naan leen yàlla nañ ci yàlla boole haasa tey de yow mu ko mooy seen bés allazi bés ba nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tu adun din leen ko dik ah yow ma bés a ngi dik asamaan si bu nit dee dafa am malayka bu nekk ci ndeyjooram <clears throat> ñu koy tuddee raqiib am malayka bu nekk ci càmmoñam ñu ko tuddee atiit malayka yooyu bi nekkee càmmoñ mooy bind bon ki nekkee ndeyjoor mooy bind lu baax bu nit ki dee nag ni ñuy laxasee kayitam daal di ko yeew ci baatam ñu suulaale ko ko bu ëllëgee ñu jiital ko ba ci kanamu yàlla yàlla nee na malayka wit yowmal qiyam noonu lay noonu lay lëmasee asamaan si noonu lay lëmasee suuf si kenn ku nekk sa kaw jëf ngay tabbi am na ko ne jëfam dana rafet ba mu jaaxaan mel ni piliyaan am na ko ne jëfam dana tuuti ba benn baaraana mooy sëpp muy kolkoli bugg a daanu te daanu amu fa ndaw métit am na koo xam ne dana ñaq ba ci óomam am na koo xam ne dana ñaq ba ci baatam am na koo xam dafay lab ci biir ñaqam naka ni jën labee ci ndox yàlla nañ ci yàlla musal nee na yow ma bés googale nat wi danañu lem asama asamaan si katay yi sijli naka malayka boobu ni muy lemee kayit googale résiste bi lil kit bi ñeel téere ba kama bad ana naka ni ñu tàmbalee awwala xalqin njëlbeenu mbind gi wallahi nu iidu noonu lañ koy delloo ni nga demee àddina yow kenn noonu ngay génnee sa bàmmeel kenn kenn ku nekk yàlla dana wéet ak moom ba mu foog ne yàlla bindul keneen ku dul moom éy yow yàlla yàlla nag ñu dimbale keroog wa adan lii aw digla ale naa ci ñun inaa naka ñun de i kun naa nekkoon nañ faa ileen di way jëf wala xad ah, aayaa ngoog na suñ xel dal tey jii ñu ngi jël ay bomb di dóor Afghanistan rek te ummatu Muhammad ñoo fa nekk ay nit jóge Angleterre ay nit jóge Amérique ay nit jóge France ay nit jóge Espagne ay soldats ñu tuddee seen bopp NATO OTAN organisation de traité nord atlantique du loolu OTAN ñoo xam ne duñu ay jullit ñu ngi sànni ay bomb di rey ay gone ay góor seetal Irak niñ ko tojee seetal ni ñu def euh, Palestine nga seet ni ñu def Somalie seet ni ñu def Soudan te lii lépp ay loxo yu jóge bitim réew la fu ñu gis ke xéewal te mënuñ caa am rek ñu àndi fa fitna duñ ko jëriñoo du ma ko lekk naa ci def suuf waaye yàlla bindoon na ci téere yu njëkk yi nee na ummatu Muhammad bu ngeen jaaree fi leen Muhammad jaarool loon wallaay teraangay àddina yëpp yéen a koy mujjeewaat kon lii dal na xel nañu dellu foofale te yolante nee na bàyyee naa leen ñaar du ngeen sànku mukk fi yéen a ngi ci nekk mooy kitaabullahi téereg yàlla gi wa sunnatu muhammad waaye tey ana lañu wax sama baay nee na sama maam nee na ana kan la baayam deful dara ana kan la maamam deful dara sa baay yàlla la gëmoon sa maam yàlla la gëmoon li mu am yëpp ci la ko amoon waxuma ne bul ko tudd waaye tuddal yàlla tudd seydina muhammad nañu bennoo kii tijaan la kii xaadir la kii murid la kii ibaadu rahmaan la kii naqasabandi la kii turaabi la kii kii kii la bé junni tariqa yi nekk ci àddina wala ñetti téeméer ak yu tegi ah lii jaru ko ñun ñëpp ñu ngi dund ci laa ilaha illallah muhammad rasulullah ñoom ñëpp benn mbokk bi lañu moom ñëpp benn askan bi benn waaso gi lañu zuriyatun ba'dha ba ba'din nañu dellu ci bennoo ga bu ñu delloo ci bennoo ga wallahi kenn duñu mën waaye bu ñu par parloo ah du gën ci ñun de moo tax yàlla nee na wala kat ci dëgg wala xat ci dëgg-dëgg katab naa bindoon nañu fi zabur ca zabura bu daawuda min baadi zikri gannaaw ba ca yàlla wàcce ay ndigalam ay tereem min baadi zikri gannaaw tawraat annal arda naka suuf si yarisuha dana ko doon ibaadiya samay jaam asaalihuna ña di waay yéwénal kon nañu yéwénal inna fi zalika aji nekk ci loolu la balaaran ak jotal li qawmin ñeel doomi aadama yoo xam ne abidina waaye waaye jaamu lañu wa ma arsalnaaka yebaluñ la yow muhammad sallallahu alayhi illaa rahmatan budul ak yërmande lil alamin ñeel doomi aadama muhammad yërmande la sallallahu alayhi am na benn waay bu ko musa ne muhammad dama bu nga yóbbaale ma mu ne ko yéegal waa dem bay ngolli rek ndek biir ba dafa rëy lool mu bugg daanu mu téye ci mbubu muhammad mu daal di daanu daanoog moom Muhammad jóg na ko yéegal mu fëggatu dem bay yéeg di ŋolli mu bëgg a daanu mu teewaat baatam daal di daanu ba ñetteel bi mu ne ko demal yow ku la topp da koy alak yow ki kii tax ki la tuddee Mustafa ki la tuddee Mustafa wallahi juumul xul waxal innama bu dul yuhaa juuxéef na ilée naa jëm ci ñun ilée jëm ci man annama ilaahukum déet seen boroom bu dul ilaahun waahidun yàlla dey benn boroom dong la faal antum ndax yéen muslimuna du ngeen jébbalu ci borom bi fay maa ngi yëgloog yéen maa ngi digloo yéen ala sala ala sawan ci yemoo li ma yàlla teg moom la leen teg li ma may loolu la leen may wa in adri man Muhammad jaam laa ci yéen li ma yàlla xam lool laa xam lu ma yàlla xam lool xawma ko du jomb ak qaribun di aji jegeñ am ba idun wala di aji sori maatu aduna la nga xam ne diggeef na leen ko innahu naka moom yàlla day yàlla mu xamoon na dana wéy di xam aljahra li biir minal xawli ci kàddu waaye yàlla mu moom yàlla dana dana wéy di xam maa lépp loo xam ne tak loo xam ne taktu bu na ñu ngi koy taktu bu na ñu ngi koy nëbb wa in adri hey man day kenn laa ci yéen duma jinne duma rab duma malayka lim ma xamal mooy sama cër lu ma làq du sama cër lim ma digal dama koy defte te digal leen ko lim ma tere dama koy bàyyi di leen ko bàyyiloo la allah du jomb loolu fitnatun ak nattu lay doon ak légle lay doon lakum ñeleen wa mataun tey diir la goo xam ne wa mataan ak yóbbal la ilaahin ba jëm ci ndiir su gàtt rek xaala wax ne rabbi sama boroom yow yàlla hukum na nga atte bil xaq ci dëgg wa rabbuna suñu boroom day di yàlla arrahmaan mooy aji yërëmaa koon ngit almustaan moom ka ñuy mooy mooy ka nga xam ne moom la ñuy dimbali ko ala ma tasifuna ci lépp lu ngeen di melal xisib de yal na yàlla dimbale ñu yal na yàlla jàppale ñu yal na yàlla aar ñu yàlla bu yàlla tas yaakaari suñu bésu badar bi yal na ko yàlla nangu yàlla nañ ko def ay déwéni déwén yàlla bu ñu yàqu yàlla bu ñu yàqule allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim waaye na bu kenn dem bu dul ngeen ndogu de na ñépp toog bu ñu ndogu donte benn kopp ngay jël nang ko jël nga soog a dem barka mi ngi ci allahumma salli ala sayyidina wa sallim